bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama sayida almursalin sayidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq dikkaat ak yéen tey jii rek incha allah fas yéene ànd ak yéen ci waxtaan yi nga xam ne bi koor gi tàmbalee ba léegi ñoo ngi ko ñu ngi koy ànd ak yéen ñu fas yéene dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen rek ñu fas yéene ànd ak ñun ngir wéeru koor gi kon ni ñu ko baaxoo defe rek ki nga xam ne moom lañuy ñu fas yéene dalal fii jotaay bi tey mën na maa xam ne daanaka jël woon ñu koy présenté ndax ci lii ñuy jëf lii nga xamante ne moom lañuy def bokk na ci membre fondateur yi bokk na ci tamit ñi nga xamante ne li ci ëpp ci ñu koy saytu ci la bokk koo xamante ne ku ñu miin la tamit ci béréb bii kon daanaka jëru woon sax ñu koy présenté waaye nag ni ñu ko baaxoo defee rek dañuy xamle rek aslëf ci ay jaar-jaaram xamle tamit li nga xamante ne moom la war a waxtaane tey jii fii ci jotaay bii ki ñuy dalal muy sëriñ Seexuna Mbàkke mu sëriñ Xamsatu Mbàkke mu boroom moo Muxti sëriñ naa kenn la ci ñi nga xam ne ñooy saytu muassasatu Wafa'i bi huquqil iman yore tamit ci biir fondation bii nii ci biir muassasa bi mu yore ci wàll bu am solo muy lu jëm ci wàll technique bi lu jëm ci ñi nga xam ne ñooy enregistré ci ordinateur yeeg ni ñu koy defee ci CD yeeg ni ñu koy envoyé loolu lépp moom mooy mooy ki nga xamante ne wàllu boobu laaj na boobu maanaam commission boobu mooy ki nga xamante ne moo ko jiite moo koy saytu lii nga xamante ne moom lañuy ñuy gis ci suñu ginnaaw muy tableau bii shi'ar bi ci nekk muy symbole bi maanaam li nga xamante ne mooy wane ne lii mooy mu assasatul Wafa muy symbole bi ci nekk moom mii mooy ki nga xamante ne moo ko liggéey moo ko maanaam moo ko xalaat moo ko créé moo ko liggéey ba mu def ni mel ni moo ko defal kon moom mën nañ ne ci membre actif yi nga xamante ne ñoo yëngutu ci biir mu assasa bi moom ci la bokk mu jànge alxuraanul karim fii ci dëkk bi ci daara ju ràññeeku muy daara yi sëriñ soosu njaay kenn tamit ci ñi nga xamante ne membre lañ ci mu assasa bi muy muur Mbàkke Njaay mooy ki nga xamante ne moo ko jàngal alxuraanul karim jàngal ko ba mu jógee mokkal mu jóge fa dem ci sëriñ jiili mu sëriñ Abdul Ahad mooy ki ko mottalil njàngum alxuraanul karim ba mu bind foofee kaamil ginnaaw tamit la ñëwaat bi muy daara sëriñ Abdurahmaan Mbakke foofee fa la jàngee xam-xam ba téere yi nga xamante ne moom lañu war a jàng ci daara yi majaalis yi téere yooyu mu jàng waaye yëmu ci loolu di def ay gëstu yu baree bari rawatina lu jëm ci wàllu lu ñuy wax al i'jaz al i'jaz moom mii def na ci ay gëstu yu baree baree bari def tamit formation ci wàllu informatique waaye yemu ci loolu yor daara joo xamante ne ci biir këram dañ koy jàngale xam-xam ak alquran karim ba ñu baree baree bari ay dong yu bëree bëri yoo xamante ne fii nii ñu ngi ci biir daaru ji ñu fi jàngale ba am na lu ma war ma toll lu ma lu ma lu ci juróomi nit ñoo xamante ne ña nga foofee ci biir daara ji di jàngale te moom mii mooy ki nga xamante ne mooy saytu daara su may tënk ci lu ci ay jaar-jaaram kooku mooy ki nga xamante ne moom moo fas yéenee seq ak ñun jotaay bii tey insha allah lim fas yéene waxtaane ak ñun nag moom mooy yan àq moom la jigéen am ci lislaam lislaam yan àq la jox jigéen kon loolu mooy tomb bi nga xamante ne moom la fas yéene seq ak ñun tey ji ci jotaay bi xam naa ne ñu ñaan yàlla defal ko tawfiq te defal ñu ko ñu li mbooloo mi rek ne lu jëm ci laaj yi nga xamante ne moo aju fi lii nga xamante ne moo lay waxtaane insha allah boo waxtaan wi jeexee laaj yi des na ci tontu naka noonu tamit laaj yi nga xamante ne moo aju ci wàllu fiqh bu fekkente ne temps bi may nañu ko incha allah bu ñu noppee ci waxtaan wi laaj yooyu tamit des na ci tontu ñu fàttali mbooloo mi rek ne CD yeeg ak cassette carré yi ku ko soxloo rek mën ngaa ko ak ñi nga xamante ne ñooy wàll technique bi incha allah soo jokkoo ak ñoom loolu dara jàpp ne kon ñu jox kàddu gi Serigne Cheikhouna di ñaan yàlla defal ko tawfiq defal ñu ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi arrahmaani arrahiim alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'iinuhu wa nastahdiihi wa nastarshiduhu wa na'uuzu billahi min shuruuri anfusinaa wa sayyi'aati a'maalinaa man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidaa allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan fid din wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbooleem ñi fi teew ñëpp ak ñi ñuy déglu ñëpp kenn ku ci nekk ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di leen balu ak di ñaan yàlla suñu boroom mu nangul ñu suñu jaam yàlla ci weeru tedd yi di ñaanal xalifa Cheikhul Xadim si Ahmadul Muxtaar yàlla yàlla may ko wér may ko gudd fan ba mu àggal li mu bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp di dell di ñaanal Sëriñ Cheikh Xadim xalifa borom Daaru Muxti yàlla may ko kattan ak wér ba mu li mu bëgg a liggéeyal borom Daaru Muxti ñëpp ñaanal mboolem murid yëpp ak mboolem jullit ñëpp suñu borom nangu ñu suñu jaam yàlla defal ñu tawfeex mosul ñu ci seetaan di dellu yi di sant moo muassasatul Wafa mboolem ñi ci liggéey ñëpp kenn ku ne maa ngi leen sant rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo féetewoo wàllu saqaafa bi ñu yor wàllu tànn waxtaankat yi ñoom tamit maa ngi leen seen cant bopp ci tànn gi ñu ma tànn boole ba ci waxtaankat yi te ñëpp xam ni fii ma toog ba koor gi tàmbalee ba léegi ay borom xam-xam rek ñoo fi toog bi set kon tey jii bu ma fi toogee te yàlla dogal bokkuma nekkuma di borom xam-xam kon xëy na tànn guñ ma tànn moo kon ñu xam ne man duma boroom xam-xam waaye damaa toll ci kuy sàkku xam-xam ab jàngkat daal laa doon boo xam damay kon nag maa ngi ci profité kon di jégalu mbooleem boroom xam-xam yi fi toog ak ni ñuy déglu ñëpp képp ku ab yàq na ma dimbali rek baal ma ko soo xam ne xëy na li ma wax rek moom moo waral loolu tey lu ci mën a jubanti nañ ma dimbali jubantil ma ko. boo defee nag bu loolu wéyee waxtaan wi nga xam ne moom lañ tànn war ko waxtaanee tey nag day waxtaan bu am solo. ndax day tam bu itteel lool nga xam ni jamono ji ñu toll dañ koo soxla woon lool boo defee nag dana yàlla bala maa dugg ci waxtaan wi ma leeral maanaam waxtaan ni ma ko fas yéene terale ndax mu gën a yomb ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy déglu boo defee li bëgg a waxtaanee kon mooy àq jigéen loolu moo tax kon li ñuy terale waxtaan yi mooy danañu wax àq jigéen njëkk lislaam ah waxtaan yi mooy àq jigéen ci lislaam kon danañ leeral àq jigéen njëkk lislaam ak bi lislaam dikkee moom yan àq la jox jigéen ñi ak it suñu jamono ji ndax àq yooyu lislaam joxoon jigéen ñi ba léegi ndax ñu ngi continuer di ko am wala àq yooyu ci bari jotuñu ko ak su fekkee jotuñu ko yan gàllankoor ñoo ko gàllankoor ba jotuñu ko ak yoon la ñu mën a jaar ba àq yooyee fekkee jotuñu jotuñu ko yoon yoon la ñu jaar bañ mën koo jot bu defee loolu rek point yooyu rek bu soobee yàlla ci lañ fas yéenee tënk waxtaan boo defee ni ma ko waxee tamit ci njëlbeen rek waxtaan lay thème bu am solo ndax ñu bari ci jamono bi ñu toll dañuy wax loolu lu bari yore ne lislaam daal dafa dafa dal jigéen lislaam dafa bu laalal jigéen daa jël góor teg ko ci kawam ci biir loolu nag dangay gis ñoo xam dañu jóg di wax ci turu lislaam ñenn ñi ni ñu waxee boo ko déggee dañu wane ne lislaam daa yemale góor a jigéen ci lépp te xewu leen ci dara ñenn ñi ni ñu waxee dañu mel ni lislaam dafa foog góor teg ko ci kaw jigéen nga xam ne jigéen daal jàppewu ko dara te ñëpp di wax loolu ci turu lislaam lañ koy moo tax nag lii mat a waxtaane waaye nag ñu di wax loolu lépp daanaka benn nga xam ne dañoo xamul lislaam wala bu ñu xamee lislaam tamit kon na bëgg a yàqu waaye ñëpp xam nañu lislaam damay wër noonu jigéen ak góor ñu am na fu leen yemale waaye am na foo xam ne tamit dañu faa teqale ndax lislaam mooy diine ji nga xam ne mooy diine ji mat len ne da koy tëral na mu war a tëral ne moo fa jaadu da leen fa yemale fa nga xam ne ak yemoo jaaduwu fa da leen fay teqale te loolu dinaa ci dikk ci biir waxtaan dana leer bu ma dikkee bu wax fi ñu wutee foofu bu ko defee tey dañoo seetlu ni xeeti wax yooyu yëpp ñu koy wax ñu ci ëpp ñu ngi koy royee ci tubaab yi rek tey jii suñu réew yi ñu nekk ñi fi wootee ak jigéen ak du ci ñaawal islam du caagee na dañoo xool loola ba mu ñor leen ñoo xam ne jaadu na tax ñu koy sàkk déedéet waaye dañoo dégg tubaab yi wax ko ak di ko jëf rek tax ñoom it ñu leen toppandoo di ko def te xamuñu ni ñun la leen la dal tubaab yooyee ñun dañoo dëlul loolu moo tax dana yell bala maa agsi ci àq jigéen ci lislaam ma tuuti ñoom tubaab yooyee tax tey jii ñuy ñuy ñuy ak jigéen ci lislaam ñoom bu njëkk foofu lañ fan lañ tegoon fan lañ jigéen euh, tubaab yi bu njëkk jigéen jàppuñ ko woon dara mën nga ni sax ci àdduna bépp teguñu woon jigéen fenn boroom xam-xam yi ak philosophie dañ daan warante ne ndax jigéen sax am na ruux wala même bu amee ruux am ndax euh, moo ruuxu nit la wala ruuxu bàyyi ma la am danañ yoonante sax même même boo amee room nit ndax moo góor seen diggante nu mu war a demee ndax daa war a nekk di ab jaamam wala war naa weesu loolu yu mel noonu foofu lañ tolloon bu njëkk nga xam daal jigéen jàppuñ ko dara ba ci sax boo jàng seen histoire boo fi gisee ay yenn jigéen ñu xawoon tekk dara sax lu caagee nag jëm xeetu jigéen ci boppam moo fa moo moo fa amoon dara ji waaye ay benn benn jigéen la rek yoo xam ne seen melo bopp moo ko mel moo leen ko may lu Rome yi da nga fi gis ay jigéen ñoo xamante ne bii xëy na xaw na nañoo xaw nañ leen a fulaal waaye ñooñu seen melo bopp moo leen ko may te ay jigéen ñu néew lañ wala nga ne sax mooy jigéen ñi nga xam ne ñoo dëkk woon ci capital xaw am xaalis deme noonu ñoo ci am eh, ñoo ci amal loolu waaye jëmmi jigéen moom mosuñu ko fonk maal ko jàppee ko lu luñ mat a fonk boo defee seen jamono yëpp ci loolu lañ sax jigéen jàppuñ ko dara négligé ko muy liggéey ak sonn di am doom ak a nàmpal rek waaye lépp luy doxalinu àdduna boole wuñ ko ba ci nag jamono yu mujj yi nag la mbiri tàmbalee soppiku bu tubaab yi yewoo ci liggéey la mbiri tàmbalee soppi li ñuy wax astawrati sinaaya maanaam bi tubaab yi jublu daal ci wàllu liggéey rawatina wàllu industrie boobu la mbiri tàmbalee soppi ndax xam nañ ne bu njëkk ñoom tubaab yi ay baykat lañu woon ni ci ëpp dañoo newoon ci àll yi di bay loolu tax na na euh, dund ko demee foofu borom kër gi moom mooy dundal soxnaam ndax loolu la kii bi laaj waaye nag bi ñu demee nag ba sawra sanaayi bi wax ñëw nag ci la mbir yi soppi ko ci dëkk kaw yi ak ci àll bi yépp ndax euh, ñu bari ci jigéen ñi ak ci xale yi léegi dañ leen a jël ñu commencé di liggéey ci usines yooyu tax na ñu bari ñu dëkkoon ci àll yi jógee ci dëkk àll yi ñëw ci dëkk taax yi di liggéey ci te xam nga ne dëkk àll yi na mel bokk dëkk taax yi ndax dëkk àll yi ay famille mag la ñuy def dimbalante fa la gën a yombe kenn ku nekk la muy nekk moroom da koy xam waaye bu ñu ci dëkk taax yi dégg nga kenn xamul sa morom kenn ku ci nekk sa liggéey bopp nga yor di dox sa doxin bopp loolu tax njaboot yi gën a tisaaroo kenn kenn góor ñi tamit sawartuñ ci teel a taxawal kër dégg nga am na ñoo xam ne sax duñ takk soxna wala ñoo xam ne dañ koy yeex a takk loolu tax tamit jigéen ñi gën a lambu dégg nga ay yu bari am foofu tax góor ñu bari léegi kenn nanguututa dugal sa soxna kenn ku ci nekk yow yaay liggéey jigéen ji moom mooy liggéey dundal boppam moo xam muy yaay moo xam muy soxna kenn ku ci nekk yaay liggéey dundal sa bopp loolu nag tax jigéen ñi gën gën a song bërëb liggéeykaay yooyu léegi bi ñu songee bërëb liggéeykaay yi dafa liggéey nag bërëb ñi am liggéey nag gis ni jigéen ñi aajo liggéey tax ñu jël ci bari ba leen jëlee nag néew guñ néew doole tax buñ leen liggéeyloo duñ leen fay lu toll ni ñuy fay góor yi te ñoo góor yi ñoo liggéey ñoo bokk lenn liggéey bu ñuy liggéey waaye li ñu leen day gën a néew li ñuy fay góor yi loolu xam nañu jaaduwul xel nangu ko diine nangu ko waaye ñoom bu njëkk noonu leen man tubaab noonu leen yàlla bi de xamuñu jekki-jekki rek xam ne lii daa jaadu daa war ñu def ko leen lu ñu def lu ne dañuy dem ba dara obligé leen ci dem ba mënta ñàkk dañ sonn rek doon koo def waaye fu ñu def ak caay-caay rek dañ koy def lu ñu mën a def ak caay-caay mu ko ci ko fa di dem def lu baax kon noonu lañ ma tamel ànd nag ci biir loolu nag teewul faw tamit da nga fa gis ay benn benn yu baax loolu tax lenn ci defarkat yi commencé jóg di xeexal xale yi wane ni xale yi daal nañ leen teer ëpp na te li ñuy daj ci ëpp coono dafa metti li ñu leen di fay tamit tolluwut ak coono bi ñu daj yooyu xamalaat tamit am yu ci tàmbalee jàll tax jigéen ñi ci bari maa tax xale yi léegi bala ñu leen di liggéeyloo faaw am at yoo xam dañ ci àgg te li ñu doon liggéeyloo li euh, ñu wàññi waxtu ñu doon liggéeyloo seen fay tamit yokk ci tuuti waaye nag loolu xale yi rek ci lay man bu dee jigéen ñoom jamono boobu ñoom amuñu kenn ku leen jàppale amuñu kenn ku leen dimbali tax ñu continuer yu metti yooyu rek dégg nga lu mel ne guerre mondiale bi mu diggee tamit moo ko gën a yokk ndax lu bari ci jigéen tubaab yi dañ leen a rey su bari ci góor yi dañ leen a rey ay millions yi millions lañ ci rey tax jigéen ñi ci bari amatuñ leen yor amatuñ ndax benn ñeneen dañ leen rey nañ ci xare bi wala xeeti gaz yu doon taal ci xare yàq na seen yaram ñen ñu tëj ay at yoo ne bi ñu génnee kenn sawaratu di taxawal ak samp yor ak ndax lim laaj ci ab coono ak lim laaj ci alal loolu tax ñu bari nangutuñ ko def loolu gën a tax kon jigéen ñi gën a jubluwaat ci liggéey te it jamono boobu ci réew tubaab bi xeex bi yàq na ko ba nga xam ne pour ñu taxawalaat euh, usines yi liggéeyaat dëkk bi ba mel na war a mel li fi ne ci góor sax ñëpp bu diggoon ci liggéey du mu mat kon jigéen ñu dugg ci liggéey bi door a mën a doxaat loolu tax li mu jigéen ñi tamit gën a ñëw te ni ma ko waxoon sànq jamono boobu it ku ku ku liggéeyu doo mën a dund loolu tax ñoom it ñu gën a jul juliwaat dugg ci baral liggéeykaay di liggéey foofu nag xam yàq yu bari moo fi am ndax euh, bu buñ dikkee góor jigéen buñ fekkee fenn fu ñu liggéey di jaxasoo gis nga yàqute gi day day gën a bari lool te it ñi nga xam ne ñoo daan yor borom liggéeykaay bu boo dikkee di sàmmonteeg sa karaama ak di bañ a euh, jaay sa bopp duñ sawal ci jël la tax nga xam ne jigéen jigéen ñi gën a jëm ci kon ak mbon lool ak taxawaal bi gën a tasaaroo foofu lañ jaar te it boo seetee lu mel ni wàllu te jigéen ñooñu tamit li leen poussé ci loolu du caa gën a pour pour pour pour a liggéey waaye jëmmi sëy tamit mënta ñàkk ci jigéen ñi te jamono booba li ñu rey ci góor ñi barina bari koo xam ne la fa def ci góor ñëpp bu kenn ko ne amoon soxna lu tax maanaam jigéen ñi jeex te it xalu bi nga xam ne moom la solution bi lislaam indi ci wàllu googu it muy nañu takk lu ëpp benn soxna ñoom seen diine nangoo loolu tax kon jigéen ñi faaw daal ak man ak ak kii dafay tasaaroo dégg nga faw tamit ñu liggéey bu baax a baax nga xam daal jigéen ci jamono booba pour mu mën a am lu mu dundee mën a am kër gum dëkk mën a am yére yu baax yu mu sol faaw mu dem liggéey te boo demee di liggéey it ci biir liggéey boobu ngay liggéey sa jikko yu baax da koy ñàkk sa fegu tamit da koy ñàkk léegi nag ni ma ko waxee sànq jigéen ñi song googu ñu song liggéeykaay yi taxaat nag borom liggéeykat yi nag gën a continuer ci loolu ñu doon def rek di leen liggéeyloo képp li ñuy liggéeyloo góor ñi ba pare di leen fay nag loo xam ne mooy yées li ñu fay euh, góor ñi loolu xam ne mën da koon ne di wéy faaw ñu fipp jigéen ñi bu yàggee faaw ñu fipp loolu tax na jigéen ñoom it tàmbal di fipp waaye gis nga bañ po fa mu war a yem dafa dul yem ci lañ tàmbali di fipp ñoom jigéen ñi di def euh, ay grève ci biir béréb bi ñuy liggéeyee di de di manifester wu ci mbedd yi dégg nga di bind ci journal ak fenn a ñu fay bind di wax di di laaj seen àq ba mujj ñu ni sax li lépp nañ nañ fexe nag di am droit wote di wote ni góor ñi dégg nga ndax ñu bokk ci ñiy tànn ñiy falu ndax ñu man ñoo jox suñu àq mu jàgg ñu ni sax loolu doyut nañ nañ nañ bokk sax ci parlement bi ñi nga xam ne ñooy tere loi ak kii nañ na ci jigéen ñi bokk ngir coono yi nekk ñu ma leen koo teggee biñ sàkku loolu ba am ko ñu continuer di sàkku rek mujj loolu dañ a bokk nag ci ñi doxal ngóor gi ñoo jigéen góor yi ñoo ñoo bokk yeen diplôme yi am normalement fu góor ko ñu a jeen àq ñu ko ñu laaj a jeen jox leen ko noonu la continuer rek bañ agsi tey fii ñu agsi nga xam ne boo demee seen réew yi tey boo demee jigéen ña suñu ni ñoo fa nat góor ñi waaw àq jigéen lañ ko jox góor daal ko jox ñu benn àq ba tax am ñu wax ci bam xam-xam sax naan boo moytuwul bu ci kanamee da nga gis góor ñoom ñu tàmbalee jugaat di laaj seen àq nga xam ne boo demee ci tubaab jigéen rek ka fa doon daan dara góor góor doonu fa dara jamono ji foofu lañ toll léegi nag kon jigéenu tubaab moom foofu la jaar ba ak si fi mu àgg léegi nag ñun nañ xool ci lislaam ba xam jigéenu lislaam moom loolu dal jigéen tubaab dal na ko wala déet déedéet buñu jigéen dañu seetlu loolu amut xëy na jamono ji ñuy wax ni nañ jox jigéen seen àq ak yooyu dañoo dégg tubaab yi di ko wax ñu koy wax rek wala xëy na am na yoo xam danaa ci am na ak yoo xam ne lislaam may na ko jigéen waaye nit ñi ñoo gàllankoor loola xëy na loolu mën nañ ko wax waaye jëmmi lislaam moom kenn wérantiwul ni jox na jigéen akam ndax kenn wérantiwul ni ci lislaam góor a jigéen ñoo bokk fenn fu ñu leen bindee waaw nga xam ne moom la góor am moom la jigéen am alxuraan nee na yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum alladhi xalaqakum min nafsin wahidatin wa xalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa nga xam ne boo xoolee góor a jigéen kon bokk fenn fu ñu leen suñu borom bindee ñoo bokk cosaan ñoo bokk suñ sosoo ñoo bokk ak mujj ni ki noonu tamit bépp àq doomu aadama tamit ñoo ci yem lépp loo xam ne mooy tax sa nite mat lislaam feqalu ca góor ak jigéen li nga xamee ni nit ki nan lañ war a sàmmi war koo sàmm ab deram kenn waru koo jalgati war a sàmm dégg nga alal euh, deretam ak ak alalam ak deram ni ñu ko war a ba kenn du ko jalgati loolu lislaam xamewu ci góor ak jigéen moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni kullul muslimi ala muslimi haramun damuhu wa maaluhu wa hibbuhu nga xam ne aq yooyu góor gu am rek muy aq yooyu nga xam ne muy aq doomu aadama lislaam teqalewu ca góor ak jigéen ñu ngi noonu mbooleem li nga xam ne moom la yàlla digle it santaane ko teqalewu ci góor ak jigéen li góor a julli moom moom la jigéen a julli li muy woor moom lay woor mbooleem lim santaane yépp rek ci gàttal góor ak jigéen la ci yemale li ngi noonu ëllëg yomal xiyaam tamit ku def lu baax lañ lay fay loolu suñu borom góor ak jigéen la ci yemale waaw lu lu góor def lu muy fay góor lay fay jigéen moo tax yàlla wax ci alxuraan ni fastajaaba anni laa uddihu amala amil minkum na zakarin aw unsa ba'dukum min ba'd xam ne ku def lu baax nga moo xam muy góor moo xam muy jigéen ëllëg suñu borom lu baax la lay fay ku def ab safaan ëllëg suñu kon daal mboolem luy àq yoo xam ne mooy àq doomu adama góor a jigéen ñoo ba ci àq si sax ci li tax nit ki mën a dund ci kaw àdduna mooy am alal sañ caa jëfandikoo la neex loolu suñu borom góor a jigéen la ci yemale maanaam góor ñi sañu am alal la jënd ak jaay da ci tay leeka lebale li mu ko neexee loolu ni ko góor sañee noonu la ko jigéen sañee te alxuraan di wax ci al lirijal nasibun mimma tarakal walidaan wal aqrabun wala nisaay nasibun mimma tarakal walidaan wal aqrabun dal ni lirijal nasibun maktasabu wala nisaay nasibun mimma maktasabna tey foofu dama ci taxaw tuuti ñaar taxaw taxaw bu njëkk bi mooy lu mel ni sañ am jigéen am alalam di ci jëfandikoo li ko li la neex loolu bu njëkk ñoom tubaab yi nanguwuñ ko woon tubaab yi mu doon wax tàng bu njëkk jigéen ji suñ te jekk-jekk jël alalam di ci jënd ak jaay na ko neexee lu muy jëflante muy jëflante day jaar ci borom këram wala mu jaar ci baayam wala kilifaam gu ma doon waaye suñ te jekk-jekk jël alalam di ko jëfandikoo la la neex te loolu àq la joo xam ne lislaam mu ngi ko may kenn xamut kañ la fukki ko ëpp lislaam may na ko ñoom tubaab ñu taxaw temm ci xañ ko mu nga xam ne fi ma wax sànq fi la jaar ba mujj moom àq yooyu te gis nga ba mu ko amee moom coono net la ci def ba mu kaas àq yooyu ba am la ñàkk valeur am la ñàkk euh, yam amoon yëpp sonn ci loolu ci yoon yi te fekk lislaam moom gis nga teel na koo may jigéen ba jox ko ko te moom benn xeex waralu ko ay kaas yu daa xam loolu moo jaadu mu dogal ko waral ko santaane ko te it wax ko rek muy ay wax ñoo nañ ko wax bàyyi dañ koo jëfee ba ñëpp teg seen bët beneen taxaw bi ñuy taxawaat mooy bu dee ñoom ci jamono dañuy wax ne daanaka nit ki léppam koom-koom la rawatina ñuy wax ay communiste nga xam ne dund gépp dañ koy firé ci wàllu koom-koom ñooñu tamit dañuy wax ci lu leer naa jigéen ñi bu njëkk ñu woon dara kañ lañ doon dara mooy bi ñu commencé am seen alal jëfandikoo la leen neex boobu lañ commencé doon dara ñëpp xam nañ ni ñoom seen gis-gis boobu xaw naa xat trop ndax nit ki léppam du du koom-koom kese walla wàll yi bari daa nekk ci nit ki waaye kenn mënatiwul ni am sa alal tamit di jëfandikoo la la neex loolu tamit am na effet bu muy def ci nit ki ba mu yëg boppam xam mooy kan loolu tamit bu fekkee noonu la demee kon lislaam kon moo war a ndamu foofu ndax moom tool te na ko bàyyi xel ba dara xewagul la mayoon jigéen àq jooju mu koy jëfandikoo nam ko neex jëmal ci loolu waaye muy dikk ci loo xam ne moom moo gën a kii mooy jigéen gi ci boppam kenn suñu koo takk ci lu ko neexul waaw kenn suñu koo sëyloo ci lu ko neexul muy muy jigéen ju mag muy jigéen ju ndaw bala nga ko sëyloo da koy neex yént bi nee na ci hadith la tazawwaj sayyibu hatta tustamar wala tazawwaj al-bikra hatta tastazan wa isan na muy jigéen bu dee jigéen ju mag kenn ko sëyloo mu d'accord jigéen ju ndaw tamit kenn sañu ko sëyloo ci lulul ñu di te gis nga ñoom ñooñu mënoon ñu mënoon wax sànq ñoom tubaab bu njëkk loolu nanguwuñu ko buñ ci masaa man dara yoon wu rek ngay jaar waaye amu foo mën a jaar ba bañ l'islam yëmul ci loolu sax waaye may na jigéen gi sax mu dem tànnal boppam borom kër muy loo xam ne ñoom yàggutoo lañu ko am jàppe ko lu rëy rëy yëmul ci loolu waaye ci jamono yoo xam ne adduna bépp ak réer moo ko daj ak lënd moo ko daj kenn xamul luy jàng boobu la lislaam ñoo loon ci jigéen ñuy jàng ni nga xam ne noonu la góor ñi di jàng yëmul ci may rek àq ñuy waaye da ko def farata ci ñoom da ko tax yonent bi sallallahu alayhi wax ni talabul ilmi faridatun ala kulli bu góor bu ak jullit bu jigéen foofu it nga njëkk noonu tubaab bi euh, loolu noonu nangu luñu góoroon jigéen ñi maanaam jigéen ñi njëkk daawoon jàng amuñu woon droit góor rek moo am droit jaan naa ne fi ñu jaar ba am droit jaan yoon wu métti métti lañ ci jaar ba mujj ñu door a nangu lool ñu door leen may ñu am droit jaan kon daal yooyu yëpp soo ko bëggoon lim li lislaam may jigéen ak fa mu ko teg maanaam waxtu wi du day jeex te du jeex waaye daal ni ma koy tënkee rek mooy jëpp àq joo xam daal mooy tax sa doomu aadama mat mooy tax nga nekk nit booba lislaam amu ca góor a jigéen ndax ñoom ñëpp ay nit la leen jàppe moo tax àq yi ñu jox nit rek moom la jox moom la leen jox ñoom ñëpp waaye nag su loolu jàllee nag teewul am na barab yoo xam nag da leen fay teqale ndax te loolu li ko waral lu caagin ne day gënal kii waaye ñoom ci bopp dañoo bokkut maanaam jigéen ak góor jigéen ñoom ñoo yem loolu koy warante waaye daa am nu mel góor am nu mel loolu nag lislaam yenn saa ci loolu lay xool ba tax ni muy tëralee léeg-léeg boo gisee mu jox ki àq yoo xam ne du ko jox kee wala mu waral ci kii loo xam ne du ko waral ca kee ndax kay warantiwul ni góor a jigéen ñu leen suñu borom bindee ci seen wàllu yaram bokkut ñu leen bindee seen wàllu xel bokkut ñu leen bindee ci seen wàllu nafs bokkut taxale yi mu leen texal nag moo waral tex euh, wutale ba mu leen wutale nag moo waral dégg nga euh, texale gi leen texale ci yenn barab loolu ndax boo xoolee góor ni ko suñu borom bindee lu ci ëpp moom xelam la gën a topp ci xolam waaw xelam lay ëpp lu muy jëfandikoo ci xolom bu dee jigéen nag lu ci ëpp xolam moom lay ëpp lu ci xelam jublu ma wax na jigéen ñi dañoo amul xel waaye seen xol la ñu gën a topp laa bëgg wax moo tax fi ne bu mbirum bëgg wala bañ xam nga wala am yërmande wala xaw a dëgg yëpp fi nii jigéen la gën a ndax moom xolam la gën a topp daal ci góor góor la mi ci ëpp xelam jëfandikoo bu xol bu wooyee day jël xel mi moom xel xel mi lay topp moo tax nag suñu borom ni mu tëralee dund gi mu séddale leen góor mu am fu mu ko féetale jigéen mu am fu mu ko féetale góor fu ko féetale mooy moom jigéen fu mu ko féetale bopp mooy lépp lu jëm ci toppatoo nit ndagam ab xolam la muy jëfandikoo moo tax lu jëm ci toppatoo nit la waxee ne fa mu gën a néew doole loolu jigéen la ko feeti ko moo tax jigéen liy liggéey ci lislaam mooy moom day toog toog ci kër ga di yor njaboot gi njaboot war a góor nag la ko suñu borom sant moom moom mi génn nag jànkonteeg àdduna bu dee xeex ba ñu war a xeex lu laaj coona moo ko war a def bu dee loo xam daal daa xalaat yooyu tamit yëpp moo ko war a def noonu la leen suñu borom séddalee ko loolu tamit boo seetloo daanaka mën nga ne farlu mënu mënu wax ne kenn gañ waaw ndax kenn ku ci nekk joxe na lu ma sëkk moo tax kon booy xool ak l'islam bi sakk la na am foo fekkee loo xamante ni bi xëy na alal bi ñu war a joxee la dégg nga wala coono bu ñu war a def góor la koy féetale waaye lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu yar la ak defar ak toppatoo nit dégg nga jigéen la koy féetale te kenn ku ci nekk ni la bindee ni ma ko waxee sànq ni la bindee moo laaj loolu góor xam jigéen ni ko yàlla bindee loolu moom moo ko mën a yor maanaam ak gone yor ko jor jur doom di ko nàmpal dégg nga di ko boot ak toppatoo mu lay yàqaaka di la def yëpp yooyu dégg nga jigéen a ko man ku am ab xol moo ko man waaye ko jëfandikoo sa xel tam nga boo sonn rek bëgg bàyyi lépp dégg nga moo tax kon suñu borom moom loolu la ko féetalee kon daal jigéen ci lislaam li aslu ci moom mooy mu toog guuf njaboot bi di leen toppatoo góor na génn dem ci biti jànkonte lépp lu ñu war a financer mu dikk financer ko lépp lu ñu a defar mu dikk defar ko dégg nga dansé ñëwee luñu war luñu war a aar mu dikku aar jigéen bi noonu noonu daal lu leen teree waaye nag li mu wax tamit tekkiwut ni lee mu sant góor jigéen da koo mënut di ci mënut dara dara wala lee mu sant jigéen tamit góor du ci mën dara dara léeg-léeg nga gis loolu da gis jigéen joo xam ne léeg-léeg xelam lay a jëfandikoo ci xolam day am mën ngaa gis góor goo xam tamit léeg-léeg xolam lay gën a jëfandikoo ci xelam ni ma ko waxee léeg-léeg mën ngaa dem fekk jigéen joo xam ne lii góor mën lépp la koy mën day mën a nekk di xeex dégg nga mën naa nekk ab attakat mën naa nekk leneen ak leneen mën ngaa gis góor goo xam tamit li jigéen man da koy man lool mooy topp ay gore topp toolee topp too mbirum kër da koy man loolu tamit li ñoo bokk ndax góor gu nekk jigéen ak góor la jigéen du nekk tamit jigéen ak góor la jur kon loolu faaw da ci am waaye nag ñoom tubaab yi nañu ko bëgg a waxee nag wane ne góor jigéen ñoo indi lépp lépp lu góor def jigéen mën na ko def loolu moom àggu fa te l'islam tamit nangu ndax li koy xamal mooy jigéen ji fi lu mu mën am liggéey mu wax yépp lu mu man balaa am lu mu bëgg rek daa nekk ci këram woo ak liggéey bu mën a am bu am bu a am borom kër rek waxuma la sax sëy ak bànneex ba ci nekk yooyu waaye na am borom kër rek ñaan kii mooy borom këram rek loolu fi ne nii moo ko gën a lépp kon l'islam tamit ni ma ko waxee kon foofu la leen teqalee léegi nag l'islam bi leen teqalee nag ci teqale googu mooy tax nag ñenn ñi wax nag jóg di ñu nag ay ay yenn at ak yenn kii yoo xam ne day mel ni l'islam dafaa gënal góor ci jigéen te fekk boo ko jàngatee ca dëgg-dëgg sax demewul noonu dégg nga bokk na ci àq yooyu ñuy wax lu mel ni limum soxna yi dañuy wax naan lu tax dégg nga lislaam may may góor mu takk ba ñeenti soxna dégg nga jigéen nag moom benn borom kër mënu ko wees loolu kon daa daa fonk góor ñàkk fonk jigéen déedéet déglu noonu ñu xam ne lislaam ba mayee góor mu takk ñeenti soxna tamit loolu wëralu ko ci moom maa da koo daganal rek lu dagan rek la te dëpp ko muy aftu boo xam ne faaw dañ ko war a def waaye ab ruxsa la boo xam ne koo may rek gis ngeen ko waxee masna wa sulaasa wa rubaa wa in xiftum allaa ta'dilu fa waahidatan aw ma malakat aymaanukum dañ mën ngeen takk ñaar ñett ba waaye nag ci kaw ab sar ngeen maandu bu ngeen mënta maandu seen diggante yemale leen na ngeen yem ci benn te koo boobu ni ko war a ko jàngalee lu lu lu lu jam la mooy da leen war a yemale ci lépp ci lu leen dëkkal ak li mu leen dundaleeg li mu dëkkee ñoom ak lu lépp da leen caa war a yemale leen rek lañ ci sartu mu yemale leen ci mooy ci xolam te loolu da ko mënut moo tax santuñu ko waaye lépp da leen ci war a yemale kon nga xam ni kon képp koo xam ne yor nga ñaari soxna ñett te yemale leen rek yow l'islam mayu woon nga am ñaari soxna benn soxna rek ci nga te it ñu xam ne loolu tamit nekkul loo xam ne l'islam da koo sos da ko fee fekkoon l'islam bi muy digg daa fekkoon nit ñi di am ay soxna yu bari am na ku ñu wax Xaylaan ibn Salama as-Saqafi nee na man bu may dugg ci l'islam boo fekk na ma yor fukki soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ma tànn ci ñeent bàyyi ña ca def am na ku ñu wax Abdurrahman ad-Daylami astaghfirullah maa ngi jum ku ñu wax Nawfal ibn Muhammad ad-Daylami nee na man bu may tuub yor naa lu ma juróomi soxna boo dugg ci lislaam yéen tamit ma jëlal ñeent ñi te bàyyi te bàyyi ñu ci def nga xam ne kon lislaam daa dikoon fekk nit ñi góor ñi di def li leen neex ñu ngi takk ay fukk ñuy takk ay loo fukk ñuy takk lu ko yées amul benn limite kenn ku ne yaa xoolal neex rek mu dikk nag leen déedéet nii la ñeent rek ci ngeen war a yom bu leen ko wees te it mu takk ci sart mooy nañ maandu ku ci mënta maandu ta benn bi bu ko wees kon mbir moom noonu la demee te it loolu bu ko lislaam dagal ay ay xekk ma moo tax lislaam lu dóor lu ne am na lu ca nekk te xekk ma yi bokk na ci mooy ci àdduna bépp jamono yu ñu mën a toll li mu jigéen ñi toujours ñu ëpp li mu góor fekkoon may wut loolu nag ndi gu jigéen gune góor gu ne da nga yem ci kon maanaam faaw jigéen ñi des te jigéen ñooñu des nu ñuy xala def ah, dañuy taxawaal loolu kon réew mi kon moo tax mu maye ñu takk lu ëpp ñeent soxna te it mu dee leneen mooy góor gi masalan ak mën a am ak mën a am doom moog jigéen dañoo bokk ci dina jigéen soo amee juróom fukki at rek ñaari dootu mën a am doom ak amoon góor nag mën naa dem ba juróom ñeent fukki muy continuer di am kon bu ñu waxoon na ko na yem ci kenn ah kon jigéen ji moom dana jeexal yaa góor bi des ci loolu lépp ak yàqale doon te nit ñi dañoo war a am ay doom l'islam yokku xeet bi jëm ci kanam moo tax kon l'islam yoonal tamit góor gi mën a am lu ëpp dégg benn soxna te it léeg-léeg mën ngaa gis ay cas yoo xam te war na ne buñ moytoon buñ moytoon takk lu mel noonu la nekk suñu daal nit ki mën naa am soxna soo xam ne dafa mënta am doom dafa jaase te moom da bëgg lool tey ji mu takk lu ëpp ñaari soxna mu ëpp mu takk lu ëpp benn soxna kon ñaar rek kay mën a mu wàcc kooka dem wuti beneen soxna ngir mën a am doom te xam nga ni mu neexul wala benn kon dégg nga mu kon nekk mu muñ rek bañ a am doom te ñaar yëpp gis nga neexul lislaam indee lii na gis nga day noppale masalan bu amee jigéen joxale mënta am doom mën na ko teewul mu yor ko ba pare na day wuti yeneen soxna nag mën ci am doom ñoom ñoo ñëpp mu war leen yor jàmm am kon daal ay xeq may bari moo ci nekk léegi nag bu la neexee da gis nga xam ne bu ñu ko waxee ñun waa loolu lépp nag bu amee ba tey lu tax nag lislaam moom muy jigéen ji moom muy mën a am lu ëpp benn borom kër loolu tamit yëmul maanaam ndaxte jigéen ji bu ko bu ñu la ay borom kër yu bari fitna lay jur ndaxte ndax góor moom lu mu am ci jox lu mu bari bari comme jur ñu xam ne kii kat moo ko jur mais jigéen tey ji ko ko mayoon borom kër yu bari bu amee doom kan mooy bàyyam kenn ko xam te it jigéen boo ko mayoon junniy borom kër tamit li mu war am ci doom lim di yokk te góor nag nga may ko benn soxna nga may ko ñaari lu soxna yi a bari ay doom du gën a bari kon loolu tamit ci la bokk teew boo waxee ñu ne nag daal ba na ndax sa borom kër daal nga koy bokk ak daal loolu daal ñeexul alors que jigéen ñi toujours loolu la ñuy wax loolu tamit boo ko seetee ay mbir la yoo xam dañ ko def seen bopp rek waaye du la am solo ndaxte euh, nit ki boo seetee sa baay wala sa yaay maanaam moom rek nga am amoo ñaari baay amoo ñetti baay te sa baay sa rak ak sa mag ak sa te di ko di kaas naan lu tax ma koy bokk ak kii te loolu kenn moo ci dara nit ñi mënoo kaas kaas ba am ñaari baay mënoo kaas kaas ba am ñaari yaay te sa baay moom toujours ma ngi lay am am ñeneen te kenn netti lu ko kon moo la xam li jëkkër bu ñu ko jàppoon noonu rek jàpp ni man ngaa am man ngaa bokk ak ñeneen sa borom kër dégg nga jàppe ko fam nga bokkal sa ndey wala nga jàppal sa baay rek benn jafe-jafe du am kon mbir moom noonu la dem bokk na ci yooyu ñuy wax ba tey di fi ne l'islam da koy yëmale ko góor a jigéen mooy lu mel ne ci wàllu miraas ndax dañuy wax ni bu dee ci miraas moom jigéen genn wàllu góor lay am góor lay am ñaari cër jigéen am benn loolu nag ak gënal la ci ñoom waaye nag bu ñu ko seetloo tamit dameewul noonu ndax alxuraan dafa wax ni yusikumullahu li zakari mislu hasil unsayn fi awlaadikum la wax maanaam ñu ngi leen dénk seen doom la góor di am ñaari teel jigéen ñu xam ne waxul ci mbooleen ñuy doon te bala maa leeral foofu tuuti sax damay damay njëkk ñëw ci nii bu dee ci wàllu miraas moom l'islam da cee am ay seetukaay yoo xam ne rek ci lay seet nit ki xoolu ko ci kii góor la xoolu ko ci jigéen seetukaay yooyu ñett la bi ci njëkk mooy day xool nit ki jigéen mu jigéen ki faat ak sori gum ko sori lu mu ko gën a jigéen rek ab cëram ci lay ëppee lu ko gën a sori tamit ab cëram ci lay gën a wàññi ko moo xam muy góor moo xam muy jigéen ba ca toppaat mooy ab tolluwaay masalan mag ñi nga xam ne lu ab lu ëpp seen dund wéy na da nga bokkuñu xale yi nga xam dañuy dañuy dugg adduna yu bari war leen moo tax foofu ngay gis nit ki su faatu woon tey bàyyi fi baayam ak doomam ju góor ñoom ñaar ñëpp ay góor lañ mais teewul doom ju góor ji mooy ëppale bàyyi ndax lan mooy bàyyi ba la ko war ak li war doom ju góor ñoo bokkul kii day door dugg adduna yu bari war ko kenn ak lu bari wàcc na moo tax yëmalo leen foofu ni ki noonu bu faatu woon bàyyi fi doom bu jigéen ak yaayam doom bu jigéen bu mooy ëppale yaayam li tax mooy dégg nga kii moo gën a dëgg dëgg àdduna kee moom lu bare mu yëg loolu tamit lislaam da koy bàyyi xel kon fenn rek daal fi lay fi lay fi lay foo xamante ni bii moom fi la ñu ci loolu ba pare mu gën mu a leen mooy tey jii fekkee dañuy dañoo bokk di ñaari doom di ñaari doom wala ñu bokk di ñaari set di góor ak jigéen su boobaa moom day jox góor gi cëru ñaari jigéen te loolu tamit boo seetloo am na la ko waral mooy góor gi ci boppam su lislaam dañ ko joxe ñaari cër yooyu xamal ne cëram cër ñaari cëram yooyu ci lay dundal boppa ak bopp eh, ay soxnaam ci lay dundal ay doom bu dee jigéen gi nag benn cër boobu ñu ko jox waxuma la boppam waxuma ay doom ak waaye boppam sax waru ko ci dundal am na beneen borom kër boo xam ne moom moo ko war dundal sa ñaar kii nag ñu lay wax sa benn bi sa bopp sax boo ko dundal sa borom kër bële na lay dundal kon loolu tamit boo ko ci xooloo wax dëgg yàlla ak maandal tey mbiru miraas sax boo ko doon jàngat di ko xool dangay gis góor genn wàllu jigéen da lay dañu jàpp jigéen genn wàllu góor da lay jaaxal sax ndax ñeenti masala rek ci la góor di doon ne cëru ñaari jigéen te boo xool am na lu ëpp masala yu fuuf góor a jigéen ñoo fay tolloo am na yu ëpp yooyu yoo xam ne jigéen nga sax léeg moo fi ëppale góor am foo xam ne sax jigéen ci bopp day am te góor ga du am ci misaal nit ki bu faatoo ñaari maamam yi jur yaay mooy maam ji góor jur yaay ak ki jur maam jur yaay ki maam jur yaay fi mu nii dana doon dana ko doon maam ju góor ci jur yaayam da ko doon te ñoom ñëpp ñoo ci am ay maam rek lañ te loolu déggoo kenn ko jóg naan foofu kon dañ faa doy doon góor ñi loolu mosuma ko dégg kon bu ñu waxee ci wàllu miraas ni l'islam daa faral góor jigéen nag ña koy wax dañoo xamul lan mooy miraas rek waaye l'islam li mu teg lépp ci ak maan la ko teg boo ko jàngatee ba ci biir xam tamit lu wóor la bokk na ci ñuy wax ba tey wane ne l'islam da ci yëmale góor jigéen mooy lu mel ni waadu seede ndax bu dee seede lu ci ëpp dañ naan nañ am ñaari góor bu ñu ko amul nañu am genn góor dégg nga ak ñaari jigéen ni ko alxaana waxee ni wastashhidu shahidayn min rijalikum fa in lam yakuna rajulayni fa rajulun bu ngeen defee na ngeen wut ñaari góor bu ngeen ko amul ngeen góor ak ñaari jigéen ñu ah, ma ngoog gis na jigéen jàpp eh, maa genn wàll ko jàppe tax nga wut góor di wut ñaari jigéen te fekk demee wut noonu maanaam mbirum seere l'islam moom xoolu ci ay góor ak jigéen daa am ay seetukaay rek yu mu koy seet seetukaay ba ci njëkk mooy kii seere maanu gu maanu ak man gu mën a jàpp mbir ci misaal ki nga xam ne ak maanoom wérut ñëpp xam nañ ko ci ay fen kooku duñ nangu seere muy góor mu jigéen ki nga xam ne ak takka mën a jàpp day fàtte wala xel mi baaxut wala day naax kooku duñ nangu mu seere muy góor mu jigéen ba ca toppaatin mooy li ngay seere da war a am moom ak jote mbir mu ne li ngay seere dañ ko war a xam bu wér a wér loolu moo tax am barab yoo xam ne l'islam du nangu jigéen dafa seere lu mel ni ci misaal ku rey nit wala ku jam nit wala ñaar ñu doon xeex lañ jot ak yooyu loolu lislaam bi ci nangu jigéen ni ko yàlla bindee yu mel noonu fekk bëriwul fu mu koy bu ko ko fa nit ba ñëwoon ña ngay xeex wala ña ngay jamante rek mu dem gis nga góor mu ëpp lu koy fekke mooy mën a am dalub man leen atte xool nañ dem moo tax kon bu ñuy seere ci góor lay nangu ma seere ci waaye du nangu jigéen seere te gis nga mu demoon ci mbir xam nag jigéen a ko xam jigéen lay indi tey ji bu ñëwoon waa ji ba mu juddoo indaale na bakkan wala indaale bu bakkan waaw ah, wala mbërëm mi nii la demee wala naaw demee nga xam yooyu wala doom ji bu ëmbee nii lay mel ak naa lay mel ak yooyu foofa bu amee lu ñu war a xëy jigéen la la ñu wut mu seddal ndax ñoo ko gën a xam am na ci borom wax ni foofa sax jigéen dong nga ko mën a seede bu mel ni action bi day wax ni masala yu mel noonu seede jigéen dong lañ ci nangu dañ ci nangu seede góor kon mbirum seede bu ñu koy waxate ñu bàyyi xel loolu maanaam seetukaay rek moom la ci lislaam di seet waaye seetu si yeneen seetu amu ci yeneen seetukaay dégg nga bokk na ci yooyu ñu wax ba tey mooy bu dee ci kër gi lu tax góor gi nekk kilifa gi lu tax jigéen ji nekkul kilifa lu tax góor gi daal mooy doon lépp mooy dogal doom yi mooy leen wutal tur daal moo koy décide foo tamit am mooy ñoo gis mbooloo moo gis mënu ñàkku leen jëf te bi am mbooloo kon faaw am ko ko jëf te ñett ñett rek mooy maanaam ñett mooy benn ñu ne góor gi jiital wala benn ñu ne jigéen gi wala ñu ne yéen ñaar ñëpp jiitale yéen ñaar ñëpp moom sottiwul ñëpp xam nañu menn mbir ñaar ñu ko yor mbal ni ko olof yi léebee waa ñaari ñaari yokk dañu bokk mbal faw am ko jiitu keneen topp waaw te nag foofu bu ñu xoolee dañuy gis ni ñu jigéen moom li ma ko woon sànq ci ginnaaw ab xolam la ëpp muy jëfandikoo ci xelam te yor kër nag ak toppatoo njaboot gi gi defee yor kër gi yor baat bi di nag xam nga ku jëfandikoo xelam moo ci baax moo tax kon l'islam diidal foofu dégg nga góor gi ni ko kat kër gi yaay borom dégg nga bu fi dara manqué nag lépp yaa koy toppatoo dikk jox njaboot gi ñu dund waaye nag baat bi tamit daa koy yor te bu ñu ne ko bu ñu ko joxee baat bi waxu ko ni ko defal la neex rek waaye da ko dénk muy diisu jigéen bi sala wax da leen da leen diisu jigéen bi yéntu bi so so danaan danaan diisu jigéen bi maanaam boo yoree kër gi yow borom kër gi it a da nga war a comme am nawle ni ñu jëflante ak yow moom lu ni wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf maanaam nit ku ne ne la sa soxna joxe cër def la kilifa tamit yow tamit rafetal boobu dama koy delloo woon a jox ak cëram ba ma sëkk Mm-hmm. ñu ko defee rek lépp ñëpp am jàmm suñ ko defee rek ñëpp am jàmm moo tax yont bi moo tax ku mel Ibn Abbas daana wax naan man damay toilette ba jekk di bëggal sama soxna ni nga xam ne sama soxna tamit noonu day toilette ba jëkk damay bëggal waaye noonu la yor dundee maanaam bi ñu leen a yaay kilifa gi tekkul ne da def la neex rek jigéen ñi daal ñu noonu rek waaye yéen bokk kër gi rek da ngaa jiite rek waaye yéen a ko bokk foofu tamit mbir moom tamit noonu rek la dem bokk na ci yooyu ñuy signé ba tey lu tax l'islam may góor mu sañu dool jigéen loolu dañ koy dañ koy faral di wax lu bari bari daal dafa dafa xam ko jigéen ndax lu tax mu may góor mu koy dool te ñoom ñi wax loolu seetlu wuñ ni loolu daal yu bari ko jiit ndax alxuraan dafa wax ne wallaati taqaafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala taqu alayhinna sabilan ne laa kaana aliyan kabira daa wax ne jigéen li nga xamante ne bii dañuy indi ay jafe-jafe seen soxna yi indi jafe-jafe nangeen leen yenn su yedd yi jëriñut nañ leen tóngu mere leen te te dukaay bu loolu sotiwul nañ leen duma nga seetlu daa am yu bari yu jiital daa njëkk wax nañ leen yenn as gor gor dëgg-dëgg boo ko yeddee rek dangay saafara ci moom danga ko am fekkee loolu jëriñut dégg nga ngeen mere leen ci te dukaay loolu tamit gis nga ko saafara bu am doole ndax jigéen lu ëpp fu muy nappe góor mooy foofu ci tëddukaay léegi nag yow boo fa demee jàmm ko nag kon wàññi nga ko bu baax a baax laa bëgg wax fekkee lu yomb saafara rek dana saafara laa bëgg wax bu loolu lépp saafara woon boobaa dóor dóor a ñëw la kon daa am lu bari la ko jiitu te dóor boobu yëpp nekkul dóoru ëpp doole ne di ko dóor rek wala def la neex rek waaye daa am luñ ci jublu duñ ko yomale tamit daa am ay sàrt ci teg ndax yonent bi sallallahu alayhi yooyu ma astaxfirullah borom xam-xam fiqh dañuy dóor yooyu mooy dóor yoo xam ne dóor yu méttiwul la dóor yu méttiwul nag Ibn Abbas yoo xam ne maanaam yar sa lay doon tey foofu eh, dara du du génn te du bàyyi benn tërgën wala ab dagg-dagg ceera wala mooy dóor yooyu dóor may ni dóor ko soxna te kon dóor yooyu du teegee nag jubloo méttal la waaye wan ko ne ko wàññi ko rek la wan ko ne ko li nga kon loolu da cee am dégg tey Euh, borom xam-xam xolmaa naf si dañuy wax ne am na ci nit ñi ñoo xamante ne bii maanaam bala bala ñoo nekk nit rek dañ leen a dóor am na benn marat bu ñuy wax masochisme lañ koy wax masochisme tawat la joo xamante ne bii inhiraaf nafsi la boo xam ne comme jot balaa nekk nit rek dañ ko duma te ñoom xolmaa naf si su bopp ñoo wax ne feebar boobu tawat jooju inhiraaf boobu jigéen la ëpp la muy dal lu ëpp ci jigéen ñi ñoom lay dal nit koo xam ne dara danga koy dóor rek wala nga jëflante mu jëflante mu door nekk te loolu jigéen ñi lépp lu muy daal ndax bu dee góor am na benn inxiraaf bu ko faral di daal mooy li ñuy wax sadisme sadisme mooy bëgg bëgg a def lu métti góor moom euh, soo mooy day bëgg a jëfandikoo ab moom maanaam technique lu métti boo moo kon nag moo tax kon xëy na lislaam ba muy yoonal góor dóor soxnaam jigéen ñu mel nii moo taxoon moo tax moo tax ndax jigéen joo xam ne boo ko yeddee du la faal dégg nga mere ko ci tëddukaayu faaliwul waaw ah, kooku marchandise mi dañuy wax moo ko dal maanaam da nga koy duma rek mu nekk ne te boo ko boo ko duma mu nekk ne kon bu ñu gisee lislaam yoonu boroom kër mu dóoru soxnaam loolu moo tax bu la neexee ñu ne waa lu tax kon góor gi moom bu jàddee kan moo koy yar moom lu tax jigéen ji moom muy ñu ko mu dóor borom këram déedéet jigéen ji bu borom këram jalgatee am na fu mu ko mën a jaar ba ci njëkk mooy yi ma waxoon mën na ko mooy mën na koo yedd dégg nga yedd bu jëriñut mooy mën na koo tóngu ci tëddukaay loolu tamit su jëriñul nag ah du amaa ah, dool ko nag moom sañu loolu moom yoon may ko ko tey jàmmam lañ ko bëggal ndax li suñu borom lu baaxoo am mooy toujours borom kër bi mooy ëpp doole soxna si xam nga ni bu ko soxna si bu ñu mënoon ni ko bu la kiyee duma ko bu ko jéemee duma da koy da day tëlbati ko dama ko kon moo ko mu dóor nga ñaareel bay mooy buñ ko may mu dóor ko yi ndagam góor gi mooy kilifaam bu nekk nee ko mën nañ nga duma ko bu dumaa dootu ko dootu ko dootu ko warmaal amul benn borom kër benn soxna si dóor borom kër bu pare wala du ko teg fenn du ko jàppee dara du dóor si borom kër yàpp te <laughs> waaw kon nag bu góor gi loo xam daa aajo dóor jigéen ci nan lay def mooy day dem ci àttekat bi day dem ko fa toogal yoon xamal ko ne ko sama borom kër daa def lii ak lii su aajo ñu ko borom kilifa kooku moo koy dóorlu ba xolam sedd dégg nga te daa doog a ci fekk kon loolu moo am te it nag wax dëgg yàlla ndagam nangu nañ ni góor mooy kilifa jigéen nga xam nangoo nangu nañ lool rek war ñoo nangu tamit bu jàddee nag dégg nga góor teg ko ci yoon ndax mu assasa boo dem wala mbootaay wala kuréel boo dem mbooloo mu dajee mu ne dégg nga ka fay njiit moo yar sañ-sañu ku jàdd ma teg la yoon kon na kër gi ni nga góor gi mooy kilifa gi normalement ku jàdd yi moo moo la war a teg ci yoon bokk na ci yooyu ñuy sëriñ di ko wax ba tey mooy mel ni xijaab jigéen sant gi ñu ko sant ci lislaam muy muuru te sant ko góor loolu tamit boo seetee dañ ci wax ay wax yu bëree bëree bëri waaye dama koy tënk ci ñaari baat rek mooy ni góor ak jigéen ci boppam suñu borom ni mu leen bind dafa bokkul wax naa ko sànq rawatina seen wàllu yaram jigéen yàlla da ko defal ay cër yoo xam daa am jaasi ji nit ki moo tax nag kon yoon waral ci moom buy dem di dajeeg ay jàmbur yu góor mu sàng aw yaramam ba mu daj te loolu boo ko seetloo bu ko lislaam bi santaane daa bañ ko ko xeeb ndax xeeb nit mënta tey jii jigéen bu demee sol yére yi bon dem di toog di wax ak nit moo xam lañuy wax lu mu mën doon te mu ñu ñàkk bañ a daje faa ñu dajee daje bi wax ak moom yow sa xel nekkul ci li muy wax waaye yaa sa xel ngi ci cëréem yi di feeñ loolu doy la nit mënu ko wees ngeen war a seq ab liggéey di liggéey mënu fa ñu ko liggéey ba génn ci xelam di def xelam sa cër yi di feeñ loolu kon xeeb nit ak doy loolu mënu ko wees moo tax kon l'islam ba muy yoonal ni ni jigéen ñi muur seen yaram yi dañ la bëgg a rester rek ndax li koy tegtale mooy bu demee ba foo xam ne ay jigéen ba nga fa nekk santatuñ ko jigéen bu nekkee ak moroom jigéen ba nga neexee mën naa bañ a muru nit ma bu nekkee ak borom këram nga xam ne foofu dagan nañ su ko neexee mën naa bañ nag su génnee dem ci góor ñi nag daa a sang aw yaramam nag ngir war maa ba ñëwee buñ bokk na ci yooyu ñuy faral di wax ba tey mooy lu mel ni dem ab gis alxuraan wax ni maanaam li li li yonti nga xam ne léegi boo gisee ak jigéen waroo koo xool maanaam da nga war a tëgg da ngay gis ñoom ñu koy wax lu bare bari nan loolu daal kon dañoo dañoo xeeb jigéen ñi ba nga xam ne sax kenn waru leen a xool boo leen xoolee sax di sëgg mel ni dañu sobee wala loo xam ne kenn waru leen a xool su fekkee dama wut noonu maanaam euh, l'islam ni mu sa ni mu góor gi muy xool jigéen gi tamit jigéen gi noonu la ko aaye mooy muy xool góor gi te mosuñoo kenn ko naa kon daa dañoo doy dal góor gi dégg nga ndax alxuraan dafa wax ni qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un daa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ñi góor ñi nee leen nañu damm seen gis tey sàmm seen bopp dhalika azka lahum azka lahum mooy loolu moo gën a teey moo gën a mucc ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na an-nazratu sahmun min siham iblis masmuma man tarakaha min khawfillahi jalla wa azza asabahu allahu imanan yajidu ala fi qalbi yonent bi nee na xool baaxul man nga ne fett la ci fett iblis wala tooke la ku ko bàyyi nag dégg te yàlla rek tax yàlla dana la fay tuyaaba joo xam ne fa tuyaaba joo lay fay mooy ngëm yàlla goo xam ne da nga yëg neexit wa ci ci biir moo tax kon bu ñu bu ñu aayee xol jigéen loolu moo tax te boroom xam-xam yi ni ñu xamlee mbirum sëy yooyu boo ko déggee ci nga xam ne xool baaxul ndax ni ñu xamlee sëy beneen góor gi su fekkee day daa continuer xool jigéen gi di ko xoolaat ak ko xoolaat xool yu bare bare yu tegaloo dégg nga yaram day tàmbalee sopp li ñu wax alxurumanaat jinsiye yi nekk ci biir yaramam day commencé di daw di wër deret ji ànd ak deret ji di daw ci biir yaram noonu nag la war a di daw di daw di daw ba agsi fi fi fi mu war a génne génn nit ki am jàmm noonu la ñu xam ne mbirum léegi nag su fekkee nit ki kon mi ngi xool jigéen ji di ko xool ak xoolaat yu tegaloo na ko wóor ni ndox yooyu ma wax nag ma nga daw ci biir yaramam léegi nag te ndox yooyu daa waroon a génn su génnul nag dellusiwaat jafe-jafe yu bari la koy jural mën naa indi feebar yoo xam ne kenn xamu nu mu dama ci tànn yenn feebar rek ma lim ko yoo xam ne looloo koy waral mooy maanaam robinet dina sooy loolu muy produire mu war a génn dikk jaxasoo doon man yu génn su doxee te génn jafe-jafe yi mën indi yu bëree bëri la docteur yi wax nañ ci feebar yu bëri yoo xam ne mën na ko waral bu yàggee ci nit ki bu yàggee nag laa bokk na ci li ñu waral mooy mën naa waral nit ki yàggee xetu gémmiñam di xeeñ dégg nga gémmiñ xeeñ wala lu mel foxtaane di xeeñ lépp mën na ko waral mën naa waral tamit mu am ay picc kanam mën naa dégg nga tànk yi di mett wala pooj yi di metti wala mën na ko waral mën na ko indil seere dégg am na ci yenn xalaat yoo xam ne sax bu ci àggee mën na ko indil sax gumba far dégg nga wala mu àggati sax dégg nga euh, paralysie yépp mën na ko indi ak lu mel mën a waral bopp bi metti sa bopp bi di metti foo toll wala sa xaaju bopp bi genn wàllu bopp gi di metti te yooyu yëpp yooyu mooy wax moo ko waral maanaam ndox yooyu nga xam ne daa waroon daw génn te génnul yooyu moo ko moo tax yonent bi mu tere mu tangal ci lool kon yonte bi mu aaye loola kon ñun la bëggaloon jàmm moo tax mu tere jigéen ñi di génn di di taxawal ci mbedd a xeeñoo ay parfum di jigéen ñoo xam ne duñ seen borom kër dégg moo tax mu tere jigéen gi nit ki di wéet ak jigéen joo xam ne du lépp day day day lool moo tax sax mu tere góor sax di far nuyu jigéen far dégg nga moo tax muy tere ba tey boo rek ci biir bi muy tere nit ki soxla soxnaam soxnaam bañ ndax yu mel noonu lépp yu mel noonu la koy dawal kon yonte bi mu aaye yooyu yépp suñu jàmm la ñu bëgg ak feebar yu bari yi ma lim bi yooyu la ñu bëggoon a dawal waaw kon li alxuraan wax ne zalika aska lahum ma ngoog a ba a xool jigéen gi loolu moo gën a tey te moo ëpp jàmm moo gën a mucc ndax bis seen ngay xool dégg nga ndox yi ndaw sa biir yaram war a génn génn indi la yëpp man naa ñàkk kon boo gisee ñu aaye ñu xool jigéen ñi loolu lañ jublu te bi aaye ñu xool jigéen ñi tamit jigéen ñi tamit noonu lañu aaye ñuy xool góor ñi boo defee ñu dikk ci lu mel ne fase dañu wax ne foofu tamit daa mel ne l'islam dafa faral dañu wax ne foofu tamit l'islam dafay faral euh, góor ndax góor moo am droit fase mais jigéen moo am droit fase mais bala maa ñu foofu damay leeral ni fase ci àdduna bépp ñaari façon fase rek moo am mooy fase moo xamante ne bii ñaar ñi doon sëy dégg nga teqali ko boo xam ne ñaar ñi doon ñoo ci juboo ak teqali ko boo xam ne nag kenn ci ñoom moo ko bëgg kenn des bëggut maanaam góor gay bëgg jigéen ci wala jigéen ji bëgg góor gi bëgg te yooyu yëpp boo ko seetee nga ne yëpp am na ci lislaam ndax góor gi jigéen bu ñu demee ba bëggatuñ kooku day daal di station jeex jërul wax góor gi bu demee ba sëy bi neexatu ko bu ko neexee mën na koo jeexal bu ne ko naa la ma jeex ah li tax jigéen moom bu ne moom du mën a wax ne ko fas naa la ma jeex loolu lislaam nangu te loolu li tax mooy daa fase tamit daa am na ci topp ndax lislaam daa sant góor gi bu mu fasee soxnaam am na ab yóbbal bu mu ko war a jox ñu ngi noonu biir idda gi tamit dégg nga moo ko war a dundal te bul fàtte ni ba mu koy takk it moo ko joxoon can daa am alal ji bari lay ko def ci moom bu fekkoon dañoo may jigéen ji ni ko bu la neexee fasel kon góor ñu xaw a dee waaw ku la ci kii ba mu kii rek naa moo tax kon dégg nga loolu muy ñu ko muy ko jigéen te jigéen buñ bëggee ñu wax kon bu fekkee sëy bi neexatu leen nañ ci def loolu tamit am na ci lislaam bu leen neexatu dañu ci àttekat bu ko seetee te xam ne góor gi kat moo jalgati da ko da ko manqué la yàqam te moom mi loolu tax mu bëgg a tas yoon da koy tas fi saas su xool na ko it waaye borom kër gi defu ko dara xëy na da ko neexut rek maanaam ko bëggu suba tamit day yoon da koy tas waaye su ko tasee nag maanaam jigéen ñoom day fay alal bi ko borom kër gi joxoon wax sumi kooy xam ne bu jigéen ji demee bëggatul day dem ci attakat bi mu tas ko jigéen ji nag fay alal bi ko xam ne moom la ko borom kër gi joxoon loolu la ñuy wax euh, su nga tey booy xool yeneen système yi am ci àdduna di xool nañ jàppee wàllu taxe fase yooyu ak ak fase dañ ci da ngay gis ñëpp da nga ci gis ay gis-gis yu da gis ñoo xam ne dañ ci tara lool ah lu mel ni chrétiens yi ñoom amul amul fase boo xasee tax soxna jeex na xam nga loolu mett na lool boo bëggatee boo bëggut loolu jeex na loolu loolu seen mësa bopp am ñoo xam ne jàppuñu ko dara fase teg soxna ku neex rek su la neexee tax su la neexee fase jàppuñu ko benn joxuñu ko benn valeur waaye nag l'islam moom mooy diine ji nekk ci digg bi moom yooyu yëpp da ko nangu day dikk na leneen mu takk ci yoon moo tax ba mu dikkee mu yoonal ni bu ñu demee ba nga xam ne mënatuñoo nekk mu yoonal fas te it ko yoonalee da ko da mu war a jaar ay maraaxel nit ki mën naa fase soxnaam wëlbati ko jëlaat ko wëlbati ko fasaar yoon te loolu tax mu def koy boo seetee yërmande la ndax nit ki juum da ko yomb torop di ko réccuwaat moo tax bu fasee soxnaam ñu la ko ñetti weer ni ko ñetti weer ngoog yoo xam ne mu ngi ci idda ji yow boo bëggee soxna rek mën koo jël ci waat boo seetloo loolu loolu du nga limité dimbali na jigéen ñi ndax su fekkoon faye da ko yoonal ba pare te wutalu ko ab app yi dana metti ndax kon bu ko neexee borom kër yi mën na ci bëggal soxna su ko fasee ba muy mën na koo fase ñun maanaam mu toog di xaar rek du ko jël du ko bàyyi waaye moo tax mu wut nag li mu jël ñetti weer yi fu mu jeexee léegi idda bi soo ko bëggee jël ci waat moom amatoo fa soxna boo dikkee da ngay waxaale waat rek joxewaat can dexewaat lépp bu neexee jigéen bi it boo am na droit gànt kon boo seetlee daal ci mbirum passé l'islam ak maanaam léegi bu ma sëkk bàyyi xel waa côté yëpp noonu la fa doxale te ñeneen ñi nga xam ne ñoo ko jéem a déngaan sax di jéem a indiwaat yenn système gis nga dañu am jafe-jafe lool lu mel tubaab yi nga xam ne ñoom bu njëkk nangu ko fase tey bi moom jeex na dañoo mujj dem ba daanaka ñëpp ñu ne génn nañ ñëpp ay fase bokk na ci ñi nga xam ne mooy lu mel ni Italie ñoom ñoo ci gënoon taral kenn nanguwut ku fase 1971 lañ lañ wote benn loi wane ni léegi fu mu neex mën ngaa fase waaye bi ñu ko defee rek ci at moomu lu ëpp million nit ñëw nañ ci tribunal yi bëgg leen si yoo xam dañ ko bëgg koo tas ndax ni kon loolu métti woon na ci ñoom euh, fu mel ni Tunisie daa am benn at moo xam dañoo wote woon benn loi loi bi lañ ci tëral mooy ni góor amee droit wàcc soxnaam jigéen tamit noonu amee droit wàcc borom këram nga xam daal fas soo séy bi ñoom la nekk ku ne fase naa rek séy bi tas na ñu wat loi boobu waaye ba ñu ko watee yëggu dara rek dégg nga ñu soppatal la tax ñu soppat ko mooy dañoo gis ni fase daa bari lool jigéen ñi di fase di fase rek di fase te ñu bari bu ñu fasee ginnaaw bi dañ koy rëccuwaat dañuy gis jigéen di fase borom këram ba pare rëccuwaat ko lool te la koy waral mooy du dara mooy daa mer mer mu ndaw rek xam nga mu jekk-jekk mer rek ne ko fase naa ginnaaw ba mu rëccuwaat tax ba mujj ñu ñu sensé waa boobu kon daal foofu loolu lañ ci wax masalan mbirum fase daal l'islam lenn lu ci waxee nii rek noonu la demee cëriñ daa far daa daa jël kii teg ci kaw kii wala mu jël kii teg ci kaw kii waaye mbir mu ne day xool da nga xam ne bu ñu ko defee ñëpp am jàmm rek mu doxale noonu bokk na ci àq yooyu ñëw ba tey mooy lu mel ni àq liggéey dégg jigéen gi ñu bari dañ daan wax naan lislaam dafa fonk jigéen maa jox ko àq liggéey da ko bëgg bàyyi ci kër gi mu toog rek dégg nga du liggéey du def dara ñëpp xam nañu lislaam tëriwul jigéen muy liggéey ndax jamono yu njëkk yi euh, l'islam doo taxaw jigéen liggéey fépp foo xamante ne bii jamono ji laaj na ñu liggéey moo xam aajo ji day aajo joo xam ne jigéen bi ci boppam moo ko soxla woo wala benn jëmmi xeet bi ci boppam ñoo soxla woo mu liggéey su boobaa day gën liggéey waaye nag dégg nga l'islam nag sawrul jigéen ji jekk-jekk rek di liggéey comme ni ko tubaab yi bëgg a defee benn benn lor waralu ko nga xam da nga jàpp da war a xëy rek liggéey daal ñu tëj kër gi dem njaboot kenn du leen toppatoo déedéet l'islam ne bëgg mooy ni góor gi xëy liggéey jigéen ji topp bi toppatoo njaboot dégg nga lislaam loolu la bëgg waaye jigéen kon fu mu demee ba nga xamante ne bii amul ko ko dundal wala benn ka ko doon dundal sax mi ngi koy dundal waaye da ko da ko atul bu baax su boobaa mën naa gën liggéey ndax gën liggéey moo gën mu toog di tumranke wala mu gën di jaay boo xam ci mbedd kon am na droit liggéey waaye nag ñu jàppe ko comme noonu dóróora la ko jàppe waaye jàppe ko loo xam ne aslu la boo defee ci biir loolu da gis ñoo xam ne dañuy wax ne mën nañoo def ni tubaab yi def bu ñu xëyee góor gi dem liggéeyi rek boo defee doom yi moom ñu yóbbu leen ci centre yi nga xam ne fa la ñu yore koy xool day nuru lu baax waaye boo xoolee ci dëgg-dëgg la fa yar dëgg la mën nañoo toppatoo xale yi ci euh, toppatoo seen wàllu mën ñoo toppatoo di leen seen wàllu xel di leen orienté waaye nag day am leen loo xam ne mooy def mooy nit ki dafa bëgg am yaaye boppam yoo xam ne da ko seq kenn ma koy toppatoo ak yooyu maanaam dama koy jox loolu mënu ko amee feneen pour yaay rawatina ci ñaari at yu njëkk yi ñaari at yu njëkk yi moom xale bi warta bokk kenn yaay yaayam rek ko war a yor léppam yaayam loolu nag nit ki su ko manqué da ko indil ay jafe-jafe ëllëg ndax ni ñu koy def noonu yi nga xam ñu fekk benn benn benn yaay rek ñu boole ko fukki doom wala ñaar fukki doom mu xale yi da ngay gis yërmaande jooju dañ koy manqué dañuy xëccoo jenn yaay jooju di ci di ci buuxante loolu tamit da leen teel tàmbal ab xëccoo ak ŋaayoo ba tax buñu màggee mu leen jural ay soxor ak ñàkk yërmaande kon daal li ma bëgg wax mooy nit ki daal mënta ñàkk yaayam yor ko di ko bu mag moo tax kon jigéen daal fu mu demee di liggéey rek ci lislaam xamal ne booba dafa sës rek waaye bu ñu amee li bëggoon day toog ci kër ga toppatoo njaboot gi dégg nga góor moom nekk nekk gën ci biti di liggéey tey bu fekkee bu dee bu dee ñoom tubaab bi moom xëy na am nañ ci ngànt ndax li ma nekk li woon sànq ñoom dañoo mujj fi nii daanaka seen résumé kenn doonul kenn xaw jigéen ji moom day liggéey ngir mën a dundal boppam kooku xëy na ñoom mënut a ñàkk waaye bu dee ci ñun nag ñu àgguñu foofu suñu réew jigéen ñi gisaguñ fi benn bàyyi bu xëy ni dundalu ma soxnaam dund dundalu ma benn borom kër bu xëy ni dundalu ma soxnaam wala benn bàyyi bu xëy ni dundalu ma sama doom fekk moo koy mel ni leen dundal moo tax kon la baax daal mooy ñoom ñu toog ci kër gi rek di toppatoo nit ñi toppatoo xale yi yar dégg nga góor ñi nag génn jànkonteeg àdduna indi luñu mën a ko yeneen atte yi nga xam ne mooy axkaam yu mag yi tamit góor ñu yor ko di ko atte ñëpp am jàmm ndax buñ ko dugg def tamit man a fitna rek lay jur loolu nag boo ko seetloo ba ci biir da ngay gis ni kon l'islam fu fawul góor góor teg ko ci kaw jigéen waaye fawul jigéen tamit teg ko ci kaw góor kenn ku ci nekk yàlla ci bopp moo leen bind moo xool na ko neex mu bind leen ba mu leen bindee noonu yi bu ne ci àdduna kenn ku ne daa xool la gën ci yow gën a méngóog nam la bindee mu sant lu toll noonu nga xam daal su ma koy tënkaat mooy noonu rek góor daal lépp luy jànkuwanteeg àdduna moom la ko yàlla féetale lépp luy ay dépense lu ñu war a génne finance moom la ko yàlla féetale jigéen nag loo xamante ne bii dégg nga moo jëm yàlla toppatoo xale ak yar ko ba màgg dégg nga jigéen lañ ko féetale te it boo ko seetloo noonu rek maan ndax daa mel ni sax booy xool nga naan jigéen sax lañ faral ndax liñ ko jox moo gën a for nit. góor luñ ko jox ay bagages lañ ko jox ay ay matériel lay toppatoo góor jigéen lu ñu toppatoo nag nit lay toppatoo moo tax euh, ci wàllu yar fi mu nii lépp l'islam ci loxol jigéen ji la koy moo ko góor gi moo ko war a yar ba mu kàll jigéen tamit moo ko war a yar ba mu sëy moo tax ñun suñ suñ côté yi ni ñuy def dégg nga bu nit fasee soxnaam rek daa dem jëli doom ya loolu teguñu ko fenn ñu ni yar ak ak jigéen la même borom kër bu fasee soxna si soxna si moo am droit yar ba kër muy kàlla même soxna si bu mënutoon yar sax nga xam daa ma beneen borom kër wala mu faatu sax ba tey baay bi suñu ko jël mbokki jigéen jël ci lay dem benn rakki jigéen ji wala maam wala maam yi xale laa wax mooy ko jël jigéen ji wala ñeneen foofu la jëm waaye du deltuwaat ci mbokk ci mbokk jigéen am nañu ko mën a yar kon lépp day gën a wane ne kon lépp lu féetewoo ci wàllu yar ak toppatoo nit ki rek loo xam ne luy toppatoo wàllu adduna la tamit loolu lislaam ci loxol la ko teg loolu nag bokk seet ak maanu la goo xam ne ak léegi nag bu ñu jeexalee foofu nag ci li ñuy tëjee mooy ñu xool nag bax ndax am àq yooyu nga xam ne moom la lislaam dégg nga jox jigéen ñi ndax am nañ ko wala déet waaw ci dëgg-dëgg suñ jamono ji ku xool dangay gis ni àq yu bari yu lislaam joxoon jigéen ñi gaa yi jalgati nañ ko waaw jigéen ñi daal ñu sonn nañ lool kenn jàppale leen daanaka daal lu nekk lu lañ leen di sëf rek waaye lu neex lu lañ ñu ne góor loolu tamit kon kenn mënu ko askan lislaam suñu bopp ñun ñoo war a xoolal suñu bopp loolu tamit boo seetee daa am ay sabab yu bari ko waral te bokk na ci bi ci jiitu te gën cee fees mooy euh, li ma doon wax sànq muy àq yooyu du doon ay wax yoo xam dañ ko wax noonu rek muy dem waaye ab système la laaj boo xam ne moom moo koy doxal bu njëkk ba l'islam di gouverner yëpp dara dox àq yëpp loo ci bëgg a yoon da jàpp tey sa loxo ne la defal lii mbaa a dal sa kaw nga def léegi nag loolu amatul tey jii comme ni nga jalgati àq ji kenn jàpp sa loxo ne la déet am na ci àq yoo xam ne sax tey jii soo ko bëggoon a jëfandikoon tey su su su mel ni nisaa nga ñëwee wala système yi nekk ñu dal sa la ñu dal sa kaw ah loolu mooy tax yu bari dégg nga àq yu bari duñ leen ko mën a jox waaye ci dëgg-dëgg daal àq yi moom lislaam moom jox nga leen ko bu yàgg kon ñun li ñu war kay mooy jàngaar lislaam boo xam àq yooyu nag dikk jox leen ko waaye du jógee nag ñu dikk nag dal ci kaw lislaam nag daa reegal jigéen wala daa fekkal ginnaaw jigéen déedéet te it ni ma ko waxee woon sànq àq yooyu ñu leen jox def li ci aju daa bari bokk na ci li ci jiitu mooy ñàkk bi boo seetloo ñu suñ suñ suñ mu tawaxayi dañoo ñàkk lool ba tax ak yu bari dañ duñ ko jigéen ñi dañ ko mën a am ndax jigéen ñu bari ragal lañoo sàkk seen àq boo ko sàkkoo rek kenn su borom kër wàcce la te bu la wàccee nga lonk ndax doo am foo jëm waaw xëy na sax bu la wàccee say doom ak yooyu mën naa mën na leen dundal waaye yow sa bopp ku leen dundal sa waa kër sa waa amuñ amuñ ay ñàkk lañ yow amuñ néeg buñ la dugal amuñ buñ la dugal loolu tax daanaka jigéen ji coono buñ ko mën a teg bu demee ci ay mbokkam dañaan ko demal muñ rek ndax ragal lañ ni buñ ko fasee rek mu jaaxal yépp ay jafe-jafe la ak it ñàkk gi ñàkk yar nit ñi bàyyi leen ci ñu def leen neex rek ak sabab yu bari daal yoo xam ne moo ko waral léegi nag kon li ma bëggoon foofu rek mooy bu ñuy waxati ci ak jigéen kon waru ñoo dikkati daal di attaquer l'islam waaye dañoo war a attaquer seen bopp dégg ñu ni ay jur lañ ba pare l'islam jox àq yi ba pare ñu koy jalgati ci ñooñu lañu war a dal waaye daal kenn wërtu dal ci kaw l'islam loolu rek laa bëgg a leeral foofu bu defee fi nga xam ne fi laay jeexale yépp dégg nga ay ay ay benn dénkaan la yoo xam ne koy dénk góor ji tamit ñu bàyyi ko dégg nga bokk na ci dénkaane yi may dénk góor ñi mooy jigéen ñi ñu rawatina ñu waa Sénégal nañ góorgóorlu fexe leen a jox seen àq ndax seetlu naa ne fi mu nii tubaab yi ñu ngi jóg ngir fas leen a laajal seen i àq te ñoom àq yi leen bañ am ko ñu ñëpp ay dugg lee dal tubaab yi ñoo ñuy dal kenn dootu seen sa njaboot dara jigéen ji mooy doon kilifa kër gi lu ko neex moo ci dogal su ñàkk nañ suñ lépp kon nag nañ xool àq yi leen lislaam joxoon dégg ñu gaaw jox leen àq yooyu jëfandikoo ko nag ci lu wóor dégg nga jàmm mën a am waaye nit ñu jëflante ñoom bu continuer tubaab yi dañuy dikk laajal leen seen àq sa bis bu ñu ko amee ñun ñu lool. bokk na ci li ma leen dénk tey mooy jigéen ñi dañ leen di jàngal damaa seetlu ne bu dee fii wax naa ko ci waxtaan nee naa l'islam yoonal na ci jigéen ñi ñuy jàng waxu sax yoonal la ko waaye da ko da ko fartaal ci ñoom sax te fii nii daa mel dañ ko desal ginnaaw lool daanaka boo waxee ñun ah jigéen daal yër sa jàngal dégg nga te fekk dañ ko war a jàngal te jàng ma la ci jiitu mooy jàngal ko diine ba mu xam ko jàng mi du diine kese waaye ni ko jàng diine ba xam ko lu mu ci teg man gis naa ni sax même bu dee suñu réew yi nga xam ne xëy na jànkaay yu bari du jànkaay yu ñu jàng diine nga xam ne yeneen leneen lañ fay jàng man ak école tubaab bi sax gis naa ne léeg-léeg li même ay jafe-jafe yëpp léeg-léeg mooy gën sax wàcc jigéen gi noonu ci kër gi bañ ko jàngal ndax yow boo ko yóbbul école mu jàng sax jàngaloo ko di nga wàcc ko ci kër gi rek jàpp man ko yar fi mu ne nii da ngay sa bopp yoroo ndax boo génnee da ngay xëy doxee say soxla lan la moo ko yar télévision bi ci bopp moo ko yar musique yam fay gis ak théâtre yi muy seetaan ci yooyu dong la yoroo bu màggee du xam dara day mel ni bàyyi ma du xam li ko war du xam ay xam du xam dara kenn du mën a jëflante ak moom loolu tamit ay jafe-jafe lay jëf ba ca toppaatit mooy gis naa ni wàllu luwaay tamit war nañ koo xoolaat ndax ba tey suñu boo seetee ñu ngi woote ay luwaay yu bare bare dégg nga di sol di changer système bi famille bi tëddee yooyu tamit war nañu cee bàyyi xel waaw ah. ah, ndax te am na ci ñu fexe nag ba dëppale ko l'islam ak ah, donte nga xam ne fi mu ne nii sax réew bi àttewul l'islam na ci yoo xamante bii jëmi constitution bi ñu moom ba ñu ko ko sotti te yooyu ba dañ ko sotti ba mu ba mu donte ñun sensibiliser régime bi it ba mu nekk régime islamique tamit dégg nga kon li nga xam ne actes yi nga xam ne mënees na ko dëppale l'islam te douze jours bi wala constitution ba ñu ko ko sotti ñu féete war nañ caa gën a lu ba soppi luwaa yooyu mbaa lu ko moy ni ma ko waxoon sànq fa muy mujjee du baax ci ne bokk na ci li may dénk góor ñi ba tey mooy gis naa ne euh, ñu bari rawatina sax ñi nga xam ne dañuy def ay waxtaan wala ñu wala ñu wax ci turu diine war nañ ko bàyyiwaat xel mooy wax ni ñuy waxee jigéen ñi man seen wax yi ci bari dafa xaw am jafe-jafe ñu bari bu ñuy wax ci jigéen ñi dañuy tudd li nga xam ne ñoo war jigéen ñi rek waaye duñ tudd nag àq yi jigéen ñi am soor yépp dañ koy jël ak koñ ko jigéen ñi la laa nangam nangam nangam bu ñuy def ay way sax gis nga balaa cee am waykat bu ne bala nga am la neex dangay taal ay taal dal ci jigéen ñi wax dégg nga yu ñaawee ñuy def gis naa loolu tamit amul njëriñ ku bëgg leen lislaam doo def loolu jigéen ñi dañ leen war a wax wax joo xam day tax ñu bëgg lislaam mais wax jooju façon waxin yooyu day tax ñuy gën a daw lislaam rek ah loolu daal kenn mënu tax ñuy gën a daw lislaam bu defee ñi nga xam ne ñoo xëy lislaam tamit dañuy gën a sukkandiku ci ñoom di def ci ñoom lañ bëgg a xam ne ñu def ci ñoom ëllëg ñooy jur yi tey it dañuy jeexital ci ñoom buñ buñ bëgg yàq daal la bëgg foofu lañ war a jaar kon nag ñun dañ gaaw profité kon jàngaleen lislaam xeetal leen ci bañ bëggagul ko moo gën ñu wàcc fii di leen wala ñu leen dal dal yi met di leen diisalal diine ji ba tax duñ duñ ci bëgg a dugg loolu tamit gis naan ay jafe-jafe la kon daal xëy na yow bëggoon wax yi bari la ñu may tënk la yow eh, waaye dama koy fa tënk ci yooyu rek te lu nag mboolem yàq-yàq boo xam ne am na ci maa ngi koy jéglu ci mbokk yi te xam ne comme ni ma ko waxoon sàng rek sama xam-xam daal soriwut dama am yéene di def rek kon yàq bu ci nekk rek nag ma ko jégal te baal ma ak salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwanu tamkin kon eh, sëriñ Seexuna eh, muassasatul Wafa mi ngi lay sant bu baax ci thème bu am solo bii nga xam ne andil nga ko mbokk yi tey yaakaar naa ne képp koo xam ne teewlu nga waxtaan wi jële nga ci ay tomb ak i bind yu am solo yoo xam ni dana la mën a jariñ kon mën nañoo wax ne li ñu séntoon ci yow ba tànn la ba jox la thème bi yaakaar naa ne wax ji tegu na ci xam-xam tegu na ci di gëstu boo xam ne bu wër a wër la kon loolu ñu ngi lay sant bu baax li la ñaanal yàlla di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu yokk sa xam-xam li nga bëgg a liggéeyal lislaam liggéeyal ko yoonu murid liggéeyal ko sa maam Cheikh borom defal na ko lu sa njort kon mu Muassasatul Wafa mi ngi lay sant bu baax ci thème bi ni nga ko indee ak li nga xam ne la amee solo kon mu mel ne wax ji am gum am solo am tax na am na ab teewlu ak seetlu goo xam ne doon nañ ko def ci waxtaan wi kon dafa mel ne lan lu ñuy dolli ci wax ji amu ci waaye nag yaakaar na ne am nañ taxaw seetlu lañ wax ne moom lañ ciy def bi sëriñ bi wax ñu ngi jël di bind tomb yi nga xam ne moo ëpp solo ci li mu doon waxtaanee mu mel ne kon sëñ bi lim nu doon jàngal da am lenn ci loo ay tomb yoo xam ni dañ koy dañ koy mën a tari waaye amul lenn loo xam ne dañ ko ci dolli. kon sëñ bi dafa mel ne ci njëlbeen gi bu ñu déggee waxtaanam leeral nañu taxawaay bi nga xam jigéen fi mu taxaw woon njëkk lislaam di ñëw mu mel ne bu ñu déggee waxtaanam xamal nañu ne jigéen bu njëkk. sociétés yi nga xam ne ñoo ji ñoo jiitu woon l'islam euh, tekkiwuñu woon dara dañ leen a jàppoon rek buñ demee ci fii njëkkee ci benn société boo xam ne bi yahuud yi la woon ñoom gis nañ ne jigéen mbinaan rek la nekkoon ci kër euh, nekkutoon koo xam ne kii ku am benn xiima la maanaam dañ ko daal liggéeyloo di ko teg lu metti di ko def lu lu lu tiis maanaam saa boo xamante ne ci waajuram gaañu na faatu na jigéen jooju Euh, ki nga xam ne moo moo taxaw taxawaayu waajuram walla ay mbokkam yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ko doon ñoom dañ koy jaay wala ñu seet nu mu leen neex ñu def ko loolu gis nañ ko ci société yi nga xam ne jiitu woon na islam ñu joxe ci bii muy yahudi yi gis nañ ne jigéen saa bu nga xam ne euh, seen waajur faatu na dañ ko daa jaay wala ñu def ko nu leen neex buñ jëmee ci ñi nga xam ne ñooy nasaraan yi ñoom tam jàppewuñ woon jigéen daanaka ñu yëxoot yi benn lañu woon ñoom liñ jàppewoon jigéen mooy jigéen naa nañ ko jàppewoon ci kër jàppewuñ ko woon sax koo xam ne doomu aadama la seen gis-gis ñoom nasaraan yi jigéen moom dañ ko jàppe woon koo xam ne kii maanaam seytaane la koo xam ne kii daal day yàq su mu société bu bépp boo xam ne dugg na ci rek day yàq loolu dafa mel ne dégg nañ ko ci biir njëlbeenu waxtaanu sëñ bi naka noonu bu ñëwee ci euh, ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy jaahiliyoon yi euh, arabul jaahiliyoon yi muy arab yi nga xam ne ay jaahiliyoon lañ gis nañ ne jigéen dañ koo jàpp woon am koom maanaam dañ ko daa jaay ñu daa jaay gàtt yi ci ci marché yi noonu leen daa jaay jigéen da nga ñëw ci marché bi waxaale xool ba gis waxaale jënd loolu gis nañ ci société bi nga xam ne mooy société arab yi jëkk yi ak arab jaahiliyoon yi noonu lañ jàpp woon jigéen naka noonu it dañ ko daa donante ñoom saa boo xamee ne comme ni ma ko waxee léegi ci njëlbeen gi ki maanaam waajurum waajuru jigéen ji faatu na dañ ko daan donn nga xam ne boo ñëwee da nga ki ki nga xam ne moo taxaw taxawaayu ñi ñi war a donn maanaam ñi nga xam ne ñoo taxaw taxawaayu jigéen jooju bàyyi jigéen jooju ñoom ñoo koy donn di ko def nu leen neex moo xam dañ koy jaay wala dañ koy liggéeylu wala lu mu leen neex lay def loolu gisoon nañ ko ci sociétés yi nga xam ne sociétés njëkkoon islam lañ comme ni ma ko waxee léegi muy ci yahuud yi ak ci nasaraan yi ak arabul jaahili yi nga xam ne ñoo njëkkoon islam naka noonu ku ne xam na ne ci jaahil arabul islam yi dañ daa rey jigéen jigéen buñ ko mosaan am dañ koy rey dañ koy gas suul looloo dañ ko daa def ngir ragal gàcce wala mën nañoo wax ne rek doyadal jigéen ndax alxuraan mi ngi nettali ne wa izaa bushira ahadum bil unsaa salla wajhuhu muswaddan képp koo xam ne yàlla sunu borom da ko bigal mu am jigéen da gis sax mu feeñ ci xar kanam bi mu mel ne dafa dafa xaw a koo xam ne amul lu ko neex saa bu jabaram amee doom mu laaj ñu jigéen la day feeñ ci xar kanam ngir doyadal ak bañ goo xam ne ñoom bañu nañ ko jigéen ñoom arabul jaahil yoon yi naka noonu gis nañ ci seen euh, société yooyu muy muy arabul jaahil yoon yi jigéen euh, ñoom bu musaan euh, maanaam bu ñu ko musaan rey du am li ñuy wax xisaas du am fayantoo wala diye yoo xam ne dañu ko daa joxe ndax dañ ko musaan rey nit am na loo am na diye yoo xam ne moom koy joxe moom koy joxe ci ki nga xam ne moom nga moom nga rey loolu na gis nañ ni bu ñu rey jigéen Euh, àq jooju muy àq die jooju ñu war a jox ay mbokkam loolu bu ku mu sore jigéen jigéen daal mën na ne comme ku reyam xar wala ku rey ay ay mala rek saa boo ko rey daal amul loo lenn loo xam ne war na la loolu gisoon nañ ko ci ñi nga xam ne ñooy arabul jaahiliya ñi jiitoon lislaam kon daal gis ngeen jigéen ni nga xam ne noonu la nekkoon koo xam ne kii koñ soofeel la ci njëkk lislaam ci sociétés yi ma ko wax léegi muy yahood yi ak nasaraan yi ak arabul jaahiliya yi waaye gis ngeen lislaam moom bi nga xam ne ñëw na àq ji nga xam ne jox na ko jigéen suñ bi wax na ko ci biir waxtaanam buñ delloo yi waxtaanee dégg nañ ci biir waxam moo wax ne demee ci wàllu euh, euh, tànn soxna euh, ni ni nga xam ne noonu la góor gi amee droit ci tànn borom kër jigéen jiit noonu la amee droit ci tànn moom it borom kër l'islam forcé wu ko moo xam ki mësoon a sëy la wala ki nga xam ne mësoon a sëy l'islam du forcé ci ni ko da ngay sëy ci diw wala da ngay sëy ci langam l'islam day bàyyi mu def ixtiyaar maanaam tànn tànn koo xam ne kii am na ku mu ku war a ku war a sëy la loolu gis nañu lislaam moom bi mu ñëwee daf leen a may seen àq jooju àq ju wér-wér joo xam ne moom da leen jox buñ gisee itam ci lu mel ne kii sëñ bi wax na ko ci biir waxtaanam lu mel ne wàllu euh, wàllu fase li mu ko waxee léegi mu wax ne ñu bari dañuy tuumal lislaam naan lu tax lislaam góor rek moo am droit fase te jigéen amul droit li ngay fase waaye bu ñëwee ci buntu fiqh gis nañ ne li ñuy wax alxulbu am na jigéen saa bu demee ba nga xam ne am na ay jafe-jafe ci biir borom këram am na àq ci joxe dara ci alal borom këram bàyyi loolu gis nañ ko lislaam kon loolu foofu lislaam jox na ndax bu demee ba am jafe ci fi nga xam ne fi lay dana am lu muy joxe pour borom këram mën ko yewi mu dellu mu dellu mu dellu ci këram kon loolu mën nañu wax ne lislaam it foofu nga xam ne moom la euh, yéefar yi tuumal lislaam it foofu lislaam mën nañu wax ne dañ ne ci bu baax baax naka noonu bokk na ci àq yooyu li ko suñ bi waxee ci biir waxtaanam buñ ko dégg buñ déggee li nga xam ne moom mooy can góor gi buñ ko mayee soxna moo koy jox can moo koy dundal moo koy dëkkoo moo koy wadd moo koy def lépp donte jigéen ji am na alal la tam doon donte am na alalam alalam jooje nga xam ne moom la am alal jooje moom moom da koy téye du ci lu ko ci neexut du ko ci dimbalee borom këram loola moom la ko lislaam jox waaye boo xoolee góor gi moom bu bu takkee soxna si moo ko jox ak can boo ko joxee can itam moo koy dundal moo koy dëkkoo moo koy yor moo koy def li nga xam ne moom moom moom moom moom la war a moom la war a dund yëpp loolu itam bu ñu xoolee foofu ñi nga xam ne dañuy tumaal islam wax dëgg yàlla foofu gis nañ ne l'islam jox na ak jigéen bu baax a baax naka noonu bu ñëwee ci nga xam ne mooy ni ko waxee léegi ci biir waxtaanam euh, ci wàllu euh, ci l'islam moom euh, ak ji nga moom la jox moom la jox góor moom rek mën nañu wax ne moom la jox jigéen am na foo xam ne sax ni ko suñu waxee léegi ci biir waxtaan bu ñu ko déggee day mel ne jigéen lañ gën a jox tuuti euh, xaw a jox cër ndax am na benn hadith boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax mu ne euh, hadith boobu Tirmidhi moo ko nettali mu wax ne man kaana lahu salaasu banaatin aw salaasu axawaatin aw aw bintaani aw xubtaani fa ahsana suhbatuhunna wattaqallaha fihinna falahu aljannat képp koo xam ne kii foofu man nañu wax ne musawaat bi ñuy wax am na foofu ci lislaam ndax lislaam da ko ne képp koo xam ne am nga ñetti doomi jigéen wala ñetti mbokk jigéen wala ñaari doomi jigéen wala ñaari mbokku jigéen nga rafetal seenu àndaale kooku yàlla sunu borom dana ko jagleel àjjana kon gis nañ ne foofu lislaam foofu yamal ak yamale dëgg la fi def loolu feeñ feeñ na foofu ci ci bi bu ñu xoolee itam euh, am na addis boo xam ne Abu Hurayra moo ko nettali am na benn góor gu ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ko kan moo gën a am ci man àq ma jox ko cër ma gën koo ma gën a rafetal ci sama ñaari sama ñaari waajur yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wax ko ne ko sa yaay mu laajaat ko ne ko kan moo ci tege mu ne ko sa yaay mu laajaat kan moo ci tege mu ne ba muy ñetti yoon kon gis nañ ne foofu l'islam gis nga gis nga foofu ni nga xam ne noonu la fi noonu noonu la fi euh, noonu gis nga l'islam noonu noonu nga xam ne euh, noonu la fi cërale jigéen bu wér-wér ba ci ñeenteel ba ba ci ñeenteel ba ba ci ñeenteel ba la doon wax ne ko sa sa waajur sa waajur bu góor muy sa sa baay kon gis nañ foofu l'islam ak yamalal la foofu gu am solo goo xam ne gi wan sa foofu jigéen la gën a jox foofu bu baax a baax daal mën nañoo wax ne ji daal sëñ bi euh, euh, li nga xam ne moom la sëñ bi doon wax ju am solo la loolu buñu dikkee ci ci l'islam itam noonu mu yemale góor ak jigéen dëgg nañ ko ci biir waxtaanu sëñ bi buñ xoolee l'islam dafa wax ne jëf-jëf joo xam ne jëf ju baax la joo xam ne nit da koo jëf góor da koo jëf wala jigéen lañ cay fay góor moom lañ cay fay jigéen ndax alquran karim wax na ne man hamila salihan min dhakarin aw képp koo xam da ngaa lu baax moo xam góor nga wala jigéen la yàlla dana la euh, fay gu gën a rafet moo xam góor la wala jigéen foofu la lislaam la wax bu ñu xoolee ci lislaam waxee ne al muslimina muslimaat lay mu waxee ne mu'minina mu'minaat lay wax fu mu ne xaanitiin xaanitaat yooyu noonu la ko alquran andi bu ñu ko xoolee fu mu baax joo xam ne ci da ca war a fay góor noonu la cay fay jigéen kon foofu lislaam mën nañu wax ne kon yi ñu koy tumaal foofu yëpp dañ ne ci bu baax a baax sëñ bi ci biir waxtaanam dégg nañu wax ne andi euh, li tax illa bi tax mu wax loolu mooy lu tax ñu jox góor ñaar jox jigéen benn sëñ bi wax na ko loolu euh, ci biir waxtaanam dégg nañu wax ne góor moom la toggal toggal mu war a jox jigéen ji dund moo ko war a wodd moo ko war a def lépp te jigéen jooje bu borom kër gi bu ma fàtte bu sëyee ci jeneen jëkkëram jooje moo ko yor cëram boobee ñu ko jox amul dara loo xam ne lislaam dal na ko ci ba demee ji borom këram boobu moo ko war a yaat kon foofu sëñ bi leeral na ko ci biir waxtaanam bu baax a baax li nga xam ne noonu la lislaam yamale foofu buñu demee ci mbirum soxna yi gis nga ne alquran moo wa sulaasa wa ruba fa in xiftum ala ta'dil na ngeen takk li da ko benn wala ñaar wala ñett nga xam ne moom sartu ci nga mën a yor ñeenti soxna mooy da nga leen di mën a yamale bis boo leen yamale ci wàllu dund ci wàllu faj ci wàllu li nga xam ne moo war lépp bu boobaa l'islam may na la nga takk foofu ñaari soxna foofu it sëñ bi dégg nañ ko ci biir waxtaan sëñ mu leer ko baax a baax naka noonu ñëw na it ci li nga xam ne mooy mooy seerab jigéen sahadatul mar'a loolu sëñ bi layal na ko ndax ku ne xam ne ne tabihatul unusa muy jigéen nature ni mu mel ci ragal sëñ bi leer na ko ci biir waxtaan ndax bu gisoon fenn fu ñu rey nit la muy def mooy yuuxu dal tiit kon kooko buñ ko dee seeraloo amul maanaam amul benn tabiha bu bu xaw a boo xam bi mën na ko am ci seer jëriñu boo xam bi bu bu bu mel noonu la moo tax l'islam tànn ñaari jigéen ak benn góor kon kooku l'islam gis-gis boobu la ci am moo tax moo tax mu wax loolu loolu sëñ bi indi na ko ci ay xilla yu wér na l'islam loolu tax mu naka noonu bu ñëwee ci wàllu xewaamatu rijil it sëñ bi leeral na ko wax na ne jigéen góor ni mu composé woo ci wàllu liggéey ci am doole am kattan loolu jigéen amu ko moo tax liggéey yu bari ci wàllu doole l'islam jigéen la ko féetale kon l'islam defu ko ngir wane na jigéen dafa tuutal jigéen wala dafa ñàkk yamal wala loolu waaye l'islam da ko def ni yàlla sunu borom subhanahu wa moom mi bind góor ak jigéen moo xam góor kattan gi nga xam ne am na ko ci liggéey xam jigéen li nga xam moom moom la moom la moom la man ndax jigéen bu ñu xoolee mooy nàmpal mooy def lépp mooy mooy kii kon loolu mën nañu wax ne foofu it l'islam sëñ bi leer na bu baax a baax kon daal wax ji am na solo am solo goo xam ne gi tomb yi bari na waaye nag comme waxtu wi dafa gàtt te dañoo war a woo lañ na lañ na fiq ñu indi fi ay kii li sëñ bi waxtaanee bari na am na solo am solo boo xam ne gii liñ ci tënkoon ci ay tomb ci warte def eh, taxaw seetlu bari na waaye nag comme waxtu bi dañoo dab te wàllañ ñu ton fi ay laaj kon ñi ngi santaat sëñ a am solo yi wa rahmatullahi ta'ala woo lañ na al fiqhiya ñu ñëw ñoom àggali seen i laaj bu ko defee ñu continuer programme bi sëñ bi dem ci laaj yi nga xam ne moo aju ci kii bi kon ñu ngi woo wàllañ ne fiqhiya ñu ñëw alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi wa xayri xadimi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ki mu ne day laaj ndax Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu daana tere tafsir alquran wala a'uuzu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sëriñ tuuba wér na ne daana tere ku téye alquran wax na ne tere gi mu ko daan tere it niñ ko jàppe jàpp ne laawaan ma moo taxoon mu koy tere demewul noonu da daan tere tere bu wér ndax sëriñ Mbàkke bu sa géeju woon na ci xeeti xam-xam yépp ragaloon na yàlla lool bokkutoon ñi daan laawaan te wér na ne Sëriñ Tuuba koo tere woon muy tafsir alquran ci mu ne ndax dana dagan ci kiy jàng xasida mu ciy dolli lu ci bokkut mel na mu ciy dugal tur yàlla wala ab talsam wala mu ciy jàngaw bayit li mu aw tur maanaam kiy jàng xasida warut dugal ca biir xasida yi dara loo xam ne li ci sëñ bi def doon la kon war nay maytu bu mu toll di boole tansam wala tur woo xam ne sëñ bi def ko ca saxalum ne sëñ bi daana ko ca def ki nga xam ne nag day bind xasida mel ni kuy lasaar boole ko xaatim wala yu mel noonu loolu moom dagan na su fekkee xaatim yooyu muy def lu arab amu baamu aw bay limu aw tur nag moom su fekkee da cee amul jublukaay moo tax mu koy def wala nga xam ne dañ koo doxale ci sëriñ bi wala kenn ci ñim àndaloon dagan na su fekkee amu ci benn jumtukaay moom itam gënul waaye teewu koo dagan kii mu ne ñaar ñi kan moo ci ëpp ab yoon ki jàng alquran ak ki koy bind am su fekkoon ku bind alquran ku ne kaamil ba danañ ko mool bu tasaaroo ñu di ko jànge kon moom bind ga mooy ëpp tiyaaba ndax njariñ la day jalgati moo tax waaye nag li ëpp ci léegi ñaare ko bindu kaamil ba nag benn koy teg wala suñ ko mooree it du am tawféexu ñu baree bari di ci jànge te kaamil ba day diire ci ay bis loo xam ne ko doon jàng ci làmmiñam mën na caa jàng ay kaamil yu baree bari loolu nag mooy tax jàng mooy gën kon lii teqare bi rek mooy su fekkee kaamil boo xam ne mën naa tasaaroo ñu baree bari di ci jànge kon bind gi mooy ëpp tiyaaba ndax njariñ li ay jalgati dem ci ñeneen moo tax su fekkee nii ñuy def léegi nga xam ne da ngay bind kaamil bi noppi ñu teg ko wala nga xam ne buñ ko moolee it du tax daanaka ñu bari kon jàng ga mooy ëpp njariñ ki mu ne ndax dagan na ci ab jullit mu gunge néew boo xam ne am nasraan la wala ab yahud la ak ba xam dagan na mu lekk ca lekk yañ fay def ak ba xam dagan na mu jaale ko déedéet ab jullit daganul ci moom mu gënge néew boo xam ne nekkul ab jullit ak doonte sax néew bi baayam la daganul ci moom mu yóbbu ko ca armée maanaam da koy jébbal ñam bokkal diine yaxoot bala yóbbu ca ñam bokkal diine bàyyi koog ñoom bu fekkee mbokkam la su fekkee du mbokkam nag moom araam na ci moom mu taxawul ko dara dara ba léegi it dëgganul ci moom mu ñaanal ko ba tey ñam woo nga xam ne moom lañ koy joxe moom bu fekkee amul dara dara lu ca araam dagan na mu lekk ca jaale ga it su fekkee ñooñu nga xam ne dañuy jullit dañu ay mbokki dëkkandoo kon dagan na mu jaale leen ngir sàmm àqi dëkkandoo ja rek waaye dal ñaar yi du dagan moom mooy gunge néew ba ak dem di ko ñaanal ak doonte baayam la sax du dagan ci moom ñaar yooyu jaale gi ak lekk ca ñam wa su fekkee amul dara lu koy araamal dagan na insha allah ki mu ne ñam yi faral di togg ci dëj aada la wala xibaada la maanaam xaata moo ko waral wala ak jaamu yàlla la suñu Abdurahmaan nee na ñam yi nga xam ne moom la ñuy toggal nit ku faatu te ay waa di ko togg aada la boo xam ne mu ngi ñaan lool suñu borom génne ñu ci ndax nee na aada la biddaa la jotewut ak dara sunna lii daal mooy ñi nga xam ne dañoo am seen mbokk mu faatu seeni dëkkandoo ñoo leen di taxawal ci toggal leen aw ñam waaye du ñoom ci seen jëm bopp ñooy teeru ay gan ak di leen toggal aw ñam kon nee na aada boo xam ne jotewut ak dara dara diine ki mu ne leen mooy atteb koo xam ne dafa dog waaye nag li ko dogal mooy doon jox jote ak soxnaam dafa dog te dogee ci jote maanaam moom dana baax lam def it mënoon naa bañ a araam su fekkee digganteem ak koor gi rek la waaye leneen la cee am mooy dañu xool ndax diggante bi dog di jotee ak nga xam ne àgg nañ ci muxtaarum timis ndax jote googu mën na faa am ba noppi mu laab te muxtaarum timis du jeex su fekkee loolu xaju fa jote gi day araam li koy tax a araam nag mooy digganteem ak julli gi rek waaye koor gi moom du ko dee baax insha ki mu ne ndax guddi gi ramadan des na ci def li waral kafaara waaw am na benn boo xam ne ku ko def ci guddi gi ramadan dana war a kafaara te mooy su fekkoon ci guddi gi ramadan daa waxoon yéene koor dindi yéene jam yéene woon te yee ko ba fajar jot saa yoo xam ne guddig ramadaan dindi na ca yéene jam amoon te yee salaatu ko ba fajar jot dana war a kafaara bis ki mu ne ki ne ab sëriñ la dajale taaliba yu bari du leen waar du leen jàngal islaam mu ne ndax loolu dagan na wala maanaam sëriñ sëriñ Tuubaa la ko ci ñett sëriñub tarbiya sëriñub tarxiya sëriñub jàngalekat benn bu ci ne wutal na ko ay màndarga mandarga yooyu nag dàqonte nag lii mu wax saa yoo xam ne daal kon gis na koo xam ne nee na ab sëriñ la na ko xool ndax sëriñub liim la wala sëriñub tarbiya wala sëriñub tarxiya xoole ko ci mandarga yi nga xam ne moom la ko sëriñ Tuubaa wutal su fekkee am na ci benn boo xam ne melowoowu ko kon moom tontu na boppam jàppewuñ ko ab sëriñ wallahu a'lam ki mu ne lan mooy tàqale diggante cangaayul farata ak cangaayul aljuma ak cangaayul euh, néew maanaam bu dee sangu farata lam te yéene mooy yéene def farata bu dee sangu ajjuma sunna la ca yéene sang am néew nag moom kenn du ca yéene dara waaye niñ koy defee defiin wi ñett yépp benn la ki mu ne nit bu fekkee nit bu dee bu la dee jaay dara fekk da koo sàcc ndax da nga ko sañ jënd wala bu la ko dee may ndax da nga ko sañ a jël. waaw bu fekkee wóor nañ la lii muy jaay lu mu sàcc la kon dëgganul ci yow nga jënd ko soo ko jëndee te xam ne lu mu sàcc la yow mu ko jënd yow itam àtteb sàcc nga amee ba léegi it lu ko ku lay may dara te mu wóor la ne lii mu lay may da koo sàcc araam na kon it dëgganul ci nga jël ko. ki nga xam ne it dañuy sàcc dara di ko jox mu koy jaayaat wala mu koy jënd jëgg yomb di ko jaayaat moom itam àtteb sàcc la amee ki mu ne dan muy àtteb xam ne da doon jàpp bàyyi yéene maanaam doon jàpp mu amul yéene moom du baax saa yu tollee ca kanam nga war naa yéene bu tollee ca kanam nga nag su fekkee teewlu na ci xelam yéene ja donte ràññeetewu ko ci làmmiñam du ko tee baax waaye saa yu bàyyee yéene ja ba àggal jàpp ma baaxul insaa Allah ki mu ne nan la ni yéene ci julli àjjuma ak imam bi jiite nan la yéene imam bu jiite mbooloo nan la yéene bu dee julli àjjuma day yéene jox faratay àjjuma ja jiite mbooloo nag yi nga xam ne li ñu tudde jullik ragal cib xare lay amee ak li ñu tuddee jullik boole ak ku ñu wuutal ak jullik àjjuma ñeent yooyu imaam bu koy jiite war naa yéene jiite mbooloo ma muy jiite lu bokkut ak ñeent yooyu nag su yéene julli rek mu doy jarul muy yéene waale mbooloo ma mu ne gan xasiida la bi gën a bëgg koo jàng loolu de moom mosuñoo gis fenn kun bind ne sëñ bi xasida sàngam la gën a bëgg ku ko jàng xasida yépp nag am na tiyaaba njariña nekk na de insha allah xañ na nag ñi nga xam ne dañoo saxoo gëstu xasida sax ci ku mel ne sëriñ alxaaji mbàkke ku leen ci dara danañ waaye gisagun daal fenn sëriñ tuuba xasida ak sàngam la gën a bëgg jàng ki mu ne koo xam ne dafa defoon ci ramadan li luy waral kafaara ba nekkoon ci di woor di kafaara biir biir woor googu biir euh, fay googu mu doon def mu defaat ca li war a kafaara mu laaj ba xam dana kafaara wala déedéet ku doon xay ramadaan ba mu koy kafaara dogaat ca tay ko kafaara du ca war day fay bis booba rek waaye du ca war a kafaara wala mu ne damay laaj tani tani li ci islam wax bokk na ci njabar yi nga xam ne islam da koo araamal ki koy defit alal jum ca jële lekk ko bokk na ci alal yi nga xam ne xaraam na wallahu alam ki mu ne damay laaj lan mooy atteb màggat moo xam ne mënta woor waaw kooku de li xool mooy ndax am na jenn jamono jum mën a woore su fekkee xañ na weeru koor yi dafa tàng te dana am jamono ju sedd ba mënta woor na bàyyi ban àgg te jamono jooja mu doog a woor su fekkee dafa màggat ba nga xam ne moom amul benn jamono bu mu mën a woore koor ga wàcc na ko sopp na nag bis bu nu woor bu ne mu leele benn mudd benn liibar ma ki mu ne koo xam ne dafa woor lu mel ni weñ wala yoo solu ko mu laaj lan mooy atam lan yàq kooram wala déedéet koo xam ne dafa woor weñ sarax ko wala aw sarax ko jàll kooram dana baax insha ñu fàttali ba léegi ne rek laaj yi mbooloo ñoo koy gës bu ñu paree gaaral ko ku mel ne Sëriñ Abdourahman ba mu topp ko ba mu wér ñu doog a ñëw fii jàllale ko fiqh ñu leen sant bu baax ci laaj yi kon léegi dañuy jox ustaas Ahmadou Mbow mu ñëw ci laaj yi nga xam ne moo aji woon ci thème bi bi doon waxtaani Oustaz Amadou Mbow léegi dafa dem Mouskoura. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaare ci weeru koor wu tedd wi di ñaan yàlla mu nangu suñu jaamu yàlla yi te jéggal nu suñu bakkaar yi di ñaanal it suñu kilifa diine yi yàlla yàggal leen fi. nu yàgg topp ci seen ginnaaw sëriñ Serigne Cheikhouna Mbacké ci turu muassasatul Wafa bi huquqil iman ñi ngi lay sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ci tomb bi nga xamante ni moom nga ñu doon jàngatal tey déggee nañ ci loo xamante ni am nañ ci ak dolliku bu baax a baax ci jigéen ak àq yi nga xamante ni moom la am muy liñ ko war a jox te nga leeral ko bu baax ñiy fàttali mbokk tam ni bu subaa Serigne Cheikh Sarr mooy waxtaan ak ñun ci ab sëriñ ak ku koy nuru ab sëriñ ak ku koy nuru loolu lay waxtaan ak ñun bu subaa insha allahu taala ab sëriñ ak kiy nuru ab sëriñ Serigne Cheikh Sarr loolu lay waxtaan ak ñun bu kon ñu bàyyi ko xel bu baax sëriñ bi waxtaan wi am na solo tax na wax dëgg yàlla laaj yi ñëw na lool jëm ci li nga xamante ni moom nga doon waxtaane mbokk mi nee na moom dafa seetlu ci seetlu boppam ñi nga xamante ni dañoo jàng ba xam seen diine nee na daal leen seetlu mooy ñoo gën a ñàkk a jox jigéen àqam léegi mu doon laaj nag ñooñu loo leen di labiré segam jàng nañ ba xam seen diine ba noppi itam te xaj na àq jigéen joxewuñ ko nam ware loo leen doon labiré ñoom boroom xam-xam yooyu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh loolu mooy maanaa ñooñu kon dañ leen jàpp ay boroom xam-xam te duñu boroom bi xam-xam ndax mooy ko ragal yàlla nekk alxuraan wax innama yaxsha allaha min ibadihi boroom xam-xam mooy ko ragal yàlla kon kooku xëy na seen dañoo jàng ne seen njàng soo réew mi rek te nit ki lu mu jàng même am njàngam soo yoon te rek dégg nga dañ ko tuddee boroom xam ak lu mën a jàng nag ku yàlla nag moom faaw nga jox dégg nga jigéen àqam ndax la tax nga koy jox mooy yàlla ci boppam yàlla mi la sant mooy tax koy jox te it mel ne seetlu naa ne euh, na xëy na loolu xëy na ma moo ko seetlu waaye man li ma seetlu bokk loolu man li ma seetlu mooy gis naa ni boroom xam-xam yi ñooy jàkk jox jigéen cëram kon mbokk moomu dégg ko noonu bu baax maanaam sori àll ba taxut a nekk boroom xam-xam defe naa sëriñ bi loolu la waxoon innal lashi aw lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afnal funoon kon ragal yàlla bokk na ci liy tax nit ki ñu di ko wooye boroom xam-xam ci defee laaj mu ni ban xeetu muuraay la lislaam digal jigéen ndax dafa war a muur yaramam lépp ba mu wala lan la ko lislaam may mu feeñal ko ci yaramam waaw léegi laaj boobu lañ ci tontu rek mooy bu fekkee ci fiqhu Maalik loolu daanaka laaju fiqh la gën a jëm de fiqhu Maalik ko jàng moom jigéen daa war a muur aw yaramam yépp lu bokkut ak kanamam xar kanamam da nga ñaari tengam ak ñaari tànkam loolu rek lañ ci may mu ci buy dajeek ay ay góor ñoo xam ne ay jàngor lañ ci moom tamit war nañ tey bàyyi xel lenn mooy fi ne nii jigéen li ñuy wax àdduna jigéen tamit daa am ni nii adduna góor ñi daa am waaye adduna jigéen ñi daa am na foo xam ne ay jigéen dong nga fay nekk foofu bu fa jigéen nekkee kenn sëñ ko mu muuru kenn sëñ ko mu muuru ay cëram mën naa sol lu sàng awraam jëm ak rek waaye amaa jëm ñu muuree doon boobu kenn sant ko dégg waaye nag su dikk rek ci ay góor ñoo xam ne ay jàmbur lañ ci moom su boobaa moom daa war a muur aw yaramam li ma ko waxee ba mu des xar kanam gi ak tënk yi ak ak ak ak ak ak tànk yi dégg nga te loolu bu dee ci xëy ñeneen ñi am na ñeneen ñoo xam ne dañ ci dañ ci yokkaat ni kii fii mu mu mu raale kanam gi sax waaye loolu ay wotee fiqh la moom waaye bu dee fiqh Maalik moom li mu wax rek daanaka moom la sukkandiku kon daal la Maalik wax doy nanu mooy na muur aw yaramam ba mu des kanamam ak cikki jaraam la ca des kon mu ñu dégg ko noonu ci tam day laaj mu ni ndax jigéen maanaam su amee alal ndax mën nay joxe dépense comme te nekkul boroom kër gi. waa jigéen bu amee alalam su ko neexee. mën naa joxe dépense waaye nag na ko wóor ni bu ko def tamit lislaam defloo ko ci par force su ko may nag loolu baax la ndax ku sañoon su borom kër nga koy jàpp ci dépense am loolu wax dëgg yàlla dara gën ko rafet waaye nag a gar woo xam ne da da ko war ndax benn borom kër gi moo ko war a jox dundam ba mat sëkk dégg nga bu ci manqué dara rek fi ne bu doon li ma ko waxoon sànq bu nizaam islam yi amoon faaw góor bi dañ koy forcer ci wutulal borom këram wala bu ko amul fi ne ni benn jox dépense jox ko ko sax bor la boo xam ne da koy amel da koy topp comme ni ñu toppee bor yépp jërëjëf loolu kon leer na jigéen bu amee te mën a dimbali borom këram ci la ko dépense ak jàppale ko ca loolu kon defe naa ni lu ay nekku ca waaye nag ni ko sëriñ bi waxee du loo xamante ni lu ko yoon forcé la ngir mu war koo def euh, kii itam dafay laaj mu ni da nee na maa ngi gis jigéen ñoo xamante ni dañuy sol solu ba noppi rafle wala sax boo leen dee xool leneen lañ lay nurool mu doon laaj nag loo leen di wax loo leen di wax ci col yooyu ñuy col ba noppi mel ni na xadis ba waxe woon kaasiyaatun ariyaat loo leen ci jox en tant que ci waxtaan bu am solo bi nga doon waxtaan waaw loolu de daa mel ne ab addis ab addis yonent sa sallallahu daa mel ne yonent bi moo koy wax ci addis damaa xamul bopp addis bi nu mu ko waxee waaye bokk na ci addis bi mu ni kaasiyaatun xaariyaatun maa ilaat mumilaat euh, ru'usuhunna ka asnaamil baxt laa yadxulul jannata xaw ma am ko maa xaala alayhi salaam waaw ma ko addis ni mu ko waxee rek waaye max naa ne mooy dañuy mujj jamono nga gis jigéen ñoo xam dañuy solo dañuy solo ba pare wëlbati ko rafle léegi nee na boo gisee seen bopp ya ña ngi ci teg loo xam ne mi mel ni jigéeni giléem loolu nag day mel ni sax bu ñu ko yokkoon ihjaas la ndax jamono ko yëndu bi di booba dégg nga kenn ko woon kenn xamutoon waaye seen jamono ji li may wax ñëpp ko ñi dañuy solo ba pare rafle solo gi mooy lan mooy li ñu sol dafa seer trop te seen yaram lépp a ngi ci biti jigéen joo ci gis ne nii ci mbedd mi yaramam a ngi ci biti kon rafet woon te boo ko xoolee solu na ndax lam lam sol boo ko boo boo ko xooloon li muy jar ci xaalis yow góor gi mën nga ci am ñaar fukki xaftaan moom nag mu am ci benn yére boo xam ne dégg nga aw yaramam a ngi ci biti kon solu na waaye dafa rafet ñooñu nag yonent bi di leen tëkk tëkk gu métti ne ñooñu ëllëg suñu borom buñ gis àjjana xetu àjjana sax du leen xëy te gis nga lan ci ne boo gisee seen bopp yi dégg nga day mel ni jigéeni gileem loolu tax loolu moo tax sax man ma gën cee tiit damaa gis seen jigéen ñi boo seetee seen xew yi dañuy dañuy toog dañuy jël seen bopp yi ba mu ne collu ca kaw heure ma gisee loolu sama xel si loolu dem gis naa lu wóor di la war nañ cee bàyyi xel te lii ma wax kat yéen a ko wax nee na ñooñu ëllëg duñ dugg àjjana xeetu àjjana sax du leen xeeñ yàlla nañ ci yàlla mos a. salaamaaleykum. mbokk mi mu ni ginnaaw bi mu la sante déglu na waxtaan bu baax waxtaan nga ci yaatal bu baax Euh, waaw mbokk mi muy laaj ba xam mu ni mu ni aaya bi la bëggoon rek ku ko ci mën a dolli ak leeral fii sunu borom subhaanahu wa di wax ak yenn bokki soxna yi jombul ci waa kër alayhi salaatu wa salaam la fala taxda'na bil na fa yatma'u alladhi fi qalbihi maradun waxul na qawlan ma'rufan waqarna fi jaahilati ula ila axiril aaya daa mel ni suñu borom daf ci dénk jigéen ñi waa kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam te am lu ñu ci melloo bokk na ci mooy bu ñuy wax bu ñu bàyyee ko ci wax ci maanaam nañ wax wax ju dëgër bu ñu wax comme jigéen ñi waxoo dégg nga di ko neexantal ak a nooyal tax ñeen ñi nga xam ni seen xol dafa kii am lu am lu mu yóbbu ndax jigéen am na loo xam ne su ko dee waxee dégg day tax góor gi am xalam dem ci moom wax waxee ni mel noonu la leen aaye ak it aaye la ñuy génn ci mbedd bi di di wane seen tànk loolu tamit ni mu ko sante jigéen yonent bi sallallahu ta'ala la ko sante jullit yëpp ndax lépp lu mu sant jigéen ñooñu jigéen ñi jullit ñëpp la ko sant kon loolu daal ab santaane boo xam ne suñu borom daf koo santaane li ci def mooy ñu fexe koo jëfe rek salaamaaleykum. mbokk mii mu ni maanaam ndax jigéen am na foofu moo fa yem ak góor ndax foofu am na. waaw bari na lool kenn mënu koo lim boo seetloo ci biir waxtaanee wax naa ci bari ci gàttal sax man nga ne. fépp ñoo fa yam rek fu bokkut ak yenn yu ma yu ma téye tuddoon rek di ko di ko di ko teqale foofu rek leen wutale te wutale gëm la wutale foofu daa am loo moo ko waral waaye lu bokkut ak loolu li aslu moom mooy ñoo yam góor ak jigéen moom ci lislaam ñoo yam ñoo leen yemee ci lépp kon mbokk moom mu dégg loolu bu baax ki mu doon laaj lan mooy àq góor ci jigéen maanaam góor yan àq moo ko war ci diggam ak soxnaam ci misaal naa ah, loolu boobu laaj daf mel ni moom moom la indi xam naa donte bokkul woon ci waxtaan bi ndax ñoo ngi doon waxtaane ak jigéen euh, ci biir këram kooku kitam dafay laaj ñi nga xamante ne xaj na dañu yor lu ëpp ñeent soxna ci da ndax laaj bi day mel ni laaju fiq lay xaw a jëmeel bu fekkee ni di ci mën a tontu itam. waaw ah, laaj boobu daa mel ni laaju fiq la waaye daa mel ni lañ ci tontu ñëpp xam nañ ko ndax bu dee fiq maale moom ñëpp xam nañ ni même ci fiq yëpp sax daanaka yaakaar naa nit ki war takk. Euh, astaghfirullah sax yeneen fiqh yi sax am na ñoo xam ne may nañ bokk ku takk ñeenti soxna ku ëpp ku takk lu ëpp ñeenti soxna waaye ñun fiqh Maalik lu ñu sukkandiku moom takk takk lu ëpp ñeenti soxna dafa jërëjëf sëñ bi ci laaj yu am solo yooyu di sant bu baax a baax di gërëm di rafet it bu baax ci tontu yi nga xamante ni tontu nga ko ci laaj yooyu muy la am am solo xam naa mbokk mi doon laaj itam lan mooy àq góor ci jigéen loolu dafa bokkul woon ci mawdu bi nga xamante ni moom la sëriñ bi waajaloon li sëriñ bi waajaloon mooy àq jigéen waaye nag góor ci boppam moom ci diggam ak borom kër ci diggam ak soxnaam am na ay àq yu ko ci war yooyu loola bu ñu ko doon waxtaanee rek day mat sëkk waxtaan muy lu ko mat sëkk wax dëgg yàlla. waaw bismillah kon àq yi nga xam ne war na góor ci soxnaam. àq yi war góor ci soxnaam rek mooy yu bëree bëri la bokk na ci mooy maanaam ab dundam borom kër gi moo war a dundal soxnaam loolu àqam la ñu ne benn bés bu mu war a ko ko. maanaa bor la boo xam ne amel na ko war na koo fay ni noonu tamit fu mu dëkk tamit kooku àq la yoo xam ne borom kër bi la war ci yoo xam ne lépp lépp suñu ko bëggee leen fii xëy waaye yu bari bari la waaye xëy wax ñoo ci gën a ràññee. kooku dégg loolu bu baax xam ni góor am na ay àq yu ko war ci diggam ak soxnaam. mel ni dëkkoo ko yu mel ni dëkkal ko yu mel ni dundal ko yu mel ni wadd ko yooyu góor la wat soxnaam borom téere ba tënk ko ci kinna wasu alkiswa wa nafaxa wala wat na yooyu góor la war ci soxnaam soxna ci borom këram ki laaj ba xam mu ni jigéen ndax war naa liggéey wala déet waaye loolu itam mu leeraloon laaj bi ban liggéey ndax jigéen war naa liggéey walla déet waaw loolu daa mel noonu ci waxtaan bi maanaam jigéen àq la ci moom mu liggéey su fekkee gis na ni moom da ko aajowoo benn daa amul koo ko dundal wala ka koy dundal da ko attanut su boobaa mën naa liggéey waaye wax naa wax laa bi nag am naa jën nag ni jigéen ñi dañoo war a liggéey fu ñu toll rek muy ni ko tubaab yi a jàppe wax naa loolu moom lislaam am lu mu sant jigéen mooy mu toog ci kër gi toppatoo njaboot kon fu mu génn kër gi di liggéey rek da fekk muy lor moo ko wote comme mbokk mi wax ni rek euh, waxtaan wi comme ni ñu ko déggee rek wax nañ ci ak e, waajibaat ci jigéen lu bëree bëri waaw kon xam naa rek sëñ bi dafa mel ni loolu lañ indi woon ci ay laaj di sant mbokk mbokk yi ni bu subaa sëriñ Cheikh Sarr ab sëriñ koy nuru daane bu subaa Cheikh Sarr mu defal Touba lay bàyyi ko kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax di sant mbokk yi di leen gërëm di rafetlu waxtaan wi bu baax a baax xam naa rek. li nga xamante ni moo ci des rek dañ ci indi ay jàngat yu ndaw ndawaat yoo xamante ni moo ci euh, moom la sëriñ bi ñu ko ci biir waxtaan rek xam ni jigéen am na ay xaq xamante ni moom moo ko moom di ay sañ-sañam yoo xamante ni buñ ko ko xañeet yoon daf ko koy jox waaye noonu itam la amee ay waajibaat muy ay devoir yoo xamante ni daf koo war ci mu war caa taxay bu baax a baax bokk na ci nii ko sëriñ bi waxe léegi te ngeen dégg ko mu leeral ko bu baax yépp fi benn ci jëru cee jaaraat ndax ni mu ko leerale wér na bu wér a wér cëng ñu bokk ko dégg ñun ñëpp xam ne kon daal jigéen ay xaqam mooy yi jox ca aq yooyu nii ko sëriñ bi leeral ñu bokk ni dégg ñun ñëpp mooy aq xam ne loolu la ko lislaam jox moo koo sàmmonte bu baax a baax baax bokk na ca itam mooy góorgóorlu bu baax ca kako suñu borom booleel mu góorgóorlu ca ci topp ay ndigalam ni sëriñ Moussa Kay waxe rek jaamu boromam teg ca jaamu jëkkëram su ko defee ca sax ca boole ay ngërëm bokk na ci itam mooy eh, yaru te yomb te yëwén te yaatu cib sëriñam ca la mu yor bu mu laatu yooyu yëpp ay ay tënk yoo xamante ni sëriñ Moussa andi woon na ko ci wasiyatu niswaan doon ci dénk suñu bokk soxna yi muy lu am am solo loo xamante ni eh, war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax kon sëriñ bi ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu guddal sa fan wéral sa yaram bàyyee la ak sa xel bu baax a baax a baax kon sëñ Modou xam naa su fekkee ni am na mbokk mu ci dolli war rek waaw kon insha allahu taala kon li ci des rek ñu def ko ay jàngat ci waxtaan wi nga xamante ni moom la sëriñ bi doon def léegi muy sëriñ naa muy waxtaan wu am solo nu war koo bàyyi xel bu baax a baax a baax ci xam ni jigéen xaq yi ko islaam jox loolu mooy xaqam leneen lu mu xëccoo itam xaj na mën na caa séntu ni loola njariñam la waaye li ko li njariñam dëgg-dëgg nag mooy àq yi nga xamante ni moom la ko lislaam jox mu war koo dund jël ko jariñoo ko baax a baax a baax ni ma ko waxe woon bokk na ca àq yooyu te li ci ëpp mu duggee ci téere wolofal yi Serigne Moussa Ka radiyallahu ta'ala anhu bind dañ ci fekk rek muy wax yu mel noonu di wax ni euh, jigéen ju ndaw araf yi lañ ko tënkee tënk ba bis ba lañ ko tinki jiimub jigéen na jekki bu mu jàllantu ndax kat bu jàllantoo asal njàllantu daal di wax ni cofeel gu mat sëkk ko wat ci sëriñam ku bëgg dof ndax ku doful du am ngërëm daal wax ni jaamu boromam teg ci jaamu jëkkëram su ko defee te sax ca boole ay ngërëm ñëw ci xaraf kaaf ga mu ni gaaf ga na baax gaaf bari ngor toog fa këram te bari kersay kër kër yi sàkku ngërëm yaa nga mu ñëw mu ne na yaru yomb te yéwén te yaatu cib sëriñam te la mu yor ba mu laatu nun nga mu wax ni araf nun yi la jigéen ju boole seen jikko kenn du la bàyyi ngay xoole neex cere neex deret te neexu làmmiñ neex lépp neex euh, tey neex laate gàtt gémmiñ euh, del wax ni ci wa euh, di ko war ba tey jigéen ju ndaw arafi faa yilee ca bon mat na juróom yetti araf bu mën a bu bum fiir bum foor bum faroo bum faaru bu mu fayu ay bor bu mu fay nataaru yooyu yëpp doon ay melokaan yoo xamante ni Serigne Moussa Ka radiyallahu ta'ala anhu indi na ko jigéen war koo bàyyi xel bu baax a baax kon yooyu doon yoo xamante ni yu ñu war a bàyyi xel la surtout nag ci jamono bii nu toll nii. ni moom ñu xoolee ci biir ndénkaan yi Sëriñ Tuubaa la taala ku mel ni soxna Penda bi Jóob ak yeneen ñu solo yoo xamante ni dénk ay jàll ci waxtaan bi nga xam ne moom la seen seexu naa doon def ndax dafa mel ni waxtu bi des na lu xaw a sakal Euh, jërëjëf comme wax ji ni mu amee solo tax na comme nañ ko waxee léegi kon dañuy jox sëriñ Xaadim Mbacke mu def ci benn taxawu seetlu ci waxtaan wu am solo wi sëriñ Seexuna Mbacke doon waxtaan kon jox sëriñ Xaadim Mbacke bismillah a'uuzu billahi minash shaytaanir raxiim assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi fi teew yépp di leen siyaar weeru koor wu tedd wi di ñaan yàlla suñ borom nangul nu koor te lépp loo xam ne jëf nañ ko ci ci jëf yu baax mu fay nu ko te fulal nu ko ci barke Serigne Touba waxtaan wi nga xam ne moom la Serigne naa doon waxtaane am na solo am solo goo xam ne mënees na ko cee dolli ndax lépp loo xam ne rek ab tomb la boo xam ne waroon na ko feeñal ci mbir mi indi na ko ci anam goo xam ne anam gu leer naññi la xanaa rek li nga xam ne fi la jeexale mooy ay ndénkaan yoo xam ne mi ngi koy dénk jullit ñi ndax dañoo toll ci jamono joo xam ne e, jigéen dañ ne dañ ko war a jox àqam jigéen nag moom leeral na ko ci biir waxam ña nga xam ne ñoo koy jox àqam ñoo ko ko war a jox bopp mooy ñi nga xam ne ñoo ko ko xañoon ñi nga xam ne ñoo ko xañoon ak àqam ñooñu ñoo war a seetaat seen bopp war koo dellowaat àq jooju jox ko ko waaye ñi nga xam ne ñoom naka jëkk joxoon nañ ko àqam muy lu mel ne lislaam bu ñuy wax joxaat jigéen àqam kon lislaam taxul ñuy wax ndax gis ngeen ñépp xam nañ ne alxuraan sóoratu nisaa muy saaru jigéen ñi moo ci am waaye saaru góor ñi amu ci sóoratu Mariama sax am na ci seen soxna soo xam ne mi ngi tudd Mariama am na saaru boppam ci biir alquran suñ baat di jox jullit ñi ñi gëm di leen jox fiñ royukaay di leen jox ki ngeen war a roy ci jigéen la ko joxe wa daraba allahu masalan lillazina amanu ba tey ba muy joxe misaalum ka nga xam ne moom la ñu war a wattandiku jigéen la ko joxe wa daraballahu masalan lillazina kafaru imra'ata fir'aun ba ja des wa imra'ata mooy wa imra'ata lootin kaanataa tahta 'abdayni min ibadina salihayni fa xaanataahuma falam yughniya anhuma min allahi shay'an kon ba muy joxe misaal ci jigéen la ko joxe yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ne ndénkaan yi mujj dénkaane bokk na ci dafa wax ne fastaw bi nisaay xayran am na ñu wax ne sax bokk loolu bokk na ci wax yi nga xam ne kàddu yi mujj dégg ci moom la bokk moo wax ne maa ngi leen di dénk ngeen di defal jigéen lu baax maa ngi leen di dénk ngeen yërëm jigéen moom ci boppam bu ñu seetee ak dundam loolu dañ ko ci gis bu baax a baax ci yërmande yoo xam ne am na ko ci jigéen sëriñ bi itam ci mujjantalam eh, wax na ne kon am na ndénkaan yoo xam ne mi ngi koy dénk jullit ñi bokk na ci li nga xamee ne nii mooy lislaam lim tëral ci ñu war a jàppe noonu jigéen bari na ci loo xam ne li tax mënu la nekk mooy barab yi ñuy dund atte yi nga xam ne ñoo fi am dafa dafa dafa jàppalewul loolu ndax ci misaal yaakaar naa moom sëñ sox naa mi laa àndaloon wala keneen ñu dem fii ci sous-préfet benn bis ñuy waxtaan ak moom ci mbirum ab sëy boo xam ne dañ ko fas ci jàkka ji te amul ay këyit moom mu wax ñu ne ñu am na luwaa bu génn boo xam ne bu fekkente ne jigéen ji góor gi daf ko sonal mu ñëw kalaame ko ci tribunal attekat bi war koo atte xool gis ne sëy bi amul ay këyit yoon may na ko sañ-sañ mu daldi di santaane ne kii nañ ko daal di wutal ay kayit léegi ci saa si ñu sukkandiku ci kayit yooyu àtte ne luwaa boobu fi nii am na ba mi ngi dox nga xam ne sëy ba mën nañ ko fase ci jàkka ja amul ay kayit waaye bis bu góor gi jalgatee jigéen ji bu jigéen ji demee boole ji ko tribunal bi am na sañ-sañu santaane ñu wutal jigéen jooju ay kayit sukkandiku ci kayit yooyu àtte dal ci kaw góor gi teg ko ay jafe-jafe ak ay fayloo yu bari bari yoo xam ne dañ ko koy fayloo loolu nag di loo xam ne tamit lu doy waar la kon bokk na ci loo xam ne jullit ñi war nañ koy bàyyi xel muy atte yi nga xam ne mu ngi am ci biir réew mi ak donte atte woowuñu lislaam itam téereb charte réew mi may nañu ñu sañ a soppi atte yooyu kon nag ñi nga xam ne ñoom la seen xam-xam màcc jëm ci wàllu googu ñu xam atte yi nañ ci jàpp bu baax a baax di ko leeral nit ñi lépp loo ci xam ne ko soppi wala mënees naa wax ba ñu dëppale ko sunu diine tamit loo xamee ne ni charte réew mi nangu na ko ñu sàkku ci ñu sàkku ko ci ñoom ba am ko ndax loolu bu ñu ko deful rek nii nga xamee ne nii noonu la lislaam tërale woon muy ci nim terale jigéen ak ci nim doxale ci yu bare bari danañ ko jéem a def te buñ ko bëggee def tamit du sotti te danañ ci mën mën naa am ñu jànkonteeg ci ñu ñu ñu ceeg ay jafe-jafe comme li ma leen leeral léegi ci li ñu wax ci góor gi nga xamee ne ni eh, soxnaam kalaame na ko ci tribunal xam naa ne loolu daal bokk na ci li nga xam ne mën naa koo dolli ci li sëñ bi doon waxtaane di rafet lu waxtaan wi bu baax a baax ndax waxtaan wi am na solo am na benn xalaat tamit boo xam ne daana ko faral di wax gis naa ne lislaam am na foo xamee ne dafa mel ne lam fa jox euh, jigéen jox ko góor